من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene dikkaat tey jii ngir ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne tàmbali nañ ko bi koor gi tàmbalee ànd ko yéen ba bis bisu tey bii di juróom-ñaareelu fan bi ñu fas yéene dal menn mbokk ci mbokk yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weeru koor gi mbokk mi ñu dalal tey muy sëriñ Abdullahi Diop Bichri di ku ñu miin ci yoonu murit ci diggante def ay conférence ak def ay taalif ci wàllu wolof ak ci wàllu tubaab tey ñu fas yéene koo dalal fii ci jataay bi ngir mu baax ñu aslëf ci wàllu googu nga xam ne bokk na ci wàll yi muy yëngutu mu ànd ak ku ñuy wax sëriñ seex seen raaya moom tamit muy yëngutu ci wàll googu ba tey xam naa ne sax du ñàkk incha allah bu sëriñ Abdoulaye Diop waxtaanee ba noppi bu fekkente ne waxtu bi may nañu ko danan ko jox kàddu gi su ko defee moom tamit mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Abdoulaye Diop di waxtaanee. bala ñuy jox kàddu gi sëriñ Abdoulaye Diop Bichri dañuy xamle rekk aslëf ci ay jaar-jaaram euh, mu jànge alquranul karim ci Tiwaawoon jaar tamit ci ay béréb yu bare bari ci wàllu jàngum xam-xam di jàngu majalis jaar ci ku ñu wax sëriñ Mohamed Diop jaar tamit ci ku ñuy wax docteur Oustaz Seck jaar tamit ci ku ñuy wax sëriñ Sidi Jamil béréb yooyu yépp di ay béréb yoo xamante ne bërëb yu ñu xam yu ñu xam loola moom mii jaar na ci béréb yooyu fenn fu nekk mu xam lu fa as lëf jaar tamit ba tey ci yeneen béréb yu baree baree bare naka noonu bu dee ci wàllu tubaab bi mi ngi amee bërëwéem ci seen bu Pikine Ouest ginnaaw bi mu amee bërëw foofu ci wàllu la dugg ci lycée Limamou Laye bi nekk ci dakaaru ba foofee la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat la dugg ci université Cheikh Anta Diop rek ci njàng moomu waaye nag yemalewul gëstu bi ci wàllu tubaab dong waaye daf ko daf cee boole yeneen làkk ba tax na mu am am na licence ci wàllu français am ko tamit ci anglais am ko tamit ci espagnol kon yaakaar naa ne def na gëstu bu yaatoo yaatu naka noonu tamit mu liggéey ci wàllu journalisme ndax nekkoon na di e, e, liggéey ci Lamp FM daan fa animé ay émission yoo xamante ne émission diine la taalif tamit ci wàllu yu baree bare taalif ci def ay gëstu yoo xamante ne daf koo def ci wàllu mouridisme def ko tamit ci yeneen turux yi nga xamante ne ñooy turux suufee yi nekk Sénégal kon mën nañoo wax ne moom daanaka li ëpp ci ab temps ni ngi ko woyeele ci gëstu ak jàng ak jàngale kon kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu dalal fii tey ci jotaay bi mu fas yéenee waxtaan ak ñun nag ki way yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàll wolof ci biir mouridisme way yooyu naka la demee kon incha allah loolu mooy li nga xamante ne moom la fës yéenee waxtaan ak ñun tey ci loolu la fës fas yéenee baaxee kon euh, yaakaar naa ne bu ñu ko teewloo dana ñu am gis-gis bu leer ci wàllu googu noonu ci képp koo xamante ne xaj na amoo ko woon ñu ngi ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko te may ñu ak dégg ak topp ñu mi rek ne incha allah tey mooy mujj mooy bis bi nga xamante ne moo mujj ci ay bis bu njëkk ci weeru koor kon ñaareelu ay yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene tàmbali suba dama leen di lire rek bi nga xamante ne moom lañ ci fas yéene doxe ñi nga xamante ne ñoom lañ ci fas yéene dalal yan yan mawdu mooy yi nga xamante ne moom lañu ñu fas yéenee ànd ak ñu waxtaan suba ci talaata ji insha allah fas yéen fas yéene nañu dalal Serigne Abdullahi Diop Sam di jóge ba Louga fas yéenee ànd ak ñun jàngat al insaanu al mu'asir wa wa azmatuhu al xaanifa waaw maanaam nitu tey ak jafe-jafeem ginnaaw suba ci àllarba ji fas yéen nañoo dalal sëriñ Mbaye Guèye Syll liggéeyaakoonu borom Darou Moukhty mu fas yéene ànd ak ñu jàngat Darou Moukhty gi ñu nekk biñ ko sanceeg léegi nga xam ne am na téeméeri at xew-xew yi fi am ak ak lépp loo xam ne aju na ci loolu incha allah fas yéene na ànd ak ñun ginnaaw suba ci àllarba jàngat ko tey ci alxames ji ñu fas yéene dalal docteur Alxaaji Ndiaye mu fas yéene ànd ak ñun jàngat lan mooy fiq ci lislaam lan mooy fiq ci lislaam loolu na lool tomb am solo ajuma insha allah fas yéene nañoo dalal oustaz Pathé Gueye di professeur ci lycée Malick Sall bu Louga fas yéene jóge Louga ñëw bokk ak ñun jotaay bi insha allah mu fas yéene ànd ak ñun jàngat teggi ni jaaykat bu di ab jullit maanaam ab jullit boo xamee ne dafa bëgg a def commerce yan teggin la war a sàmmoonte ci biir liggéey boobu noonu euh, bu ñu àggee ci gaaw bi al ustaas Abdullahi Saane moom lañ fas yéene jàng dalal mu fas yéenee ànd ak ñun moom jàngat fawdawee euh, daawa ci Sénégal euh, ñàkk noseek ñi nga xam ne mën a woote woote jëm ci lislaam ñàkk gi ñàkk nosu ci biir senegal loolu la fas yéene ànd ñu jàngat ci dibeer ji danañu dalal Serigne Mbacke Abdourahmane di koo xamante ne duñ ko présenté ci jotaay bi ndax dalal nañ ko fi ay yoon yoon mu fas yéene ñu ànd ñu jàngat nosu ci biir yoonu murid at-tanzim fi tariqatil muridiyya bu dee ci altine ji nga xam ne mooy bis mujj ci ay bis boobu noonu ñu fas yéene dalal al ustaas Moustapha mu fas yéene ñun mu fas yéene ànd ak ñun jàngat al ma'siya wa xuturatuha mooy yàlla ak danse yi nga xamante ne moom moo ci nekk kon loolu mooy programme semaine bi nga xamante ne moom la ñu jublu kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdoulaye Diop Bichri euh, di ñaan yàlla rek defal ko tawfiq defal ñu ko te may nu ak dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla sunu borom ci weer wu tedd wi may ak fekke damuy weeru yërmande di weeru njéggal di weeru njox ci sawara mu may ñu teewe ko may nu wér ko ci jàmmoo yàlla nu nangul leen ko ci jàmm ñu ngi ñaan teewal ak muccu yàlla wàcc ci sayyidina wa mawlana muhammad mi nga xam ni mooy sangu biir mande indi diine di gën ci diine di diine lislaam indil ko xeet yi gën ci xeet yi di ay jullit yàlla booleenu ak moom nu ngi sant Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi sunu yaakaar di sunu wéeruwaay mi nga xam ni ci mbaaxam rek la nu tànne boole ci ak njabootam ñu ngi wax jërëjëf maam Cerno borom Daaru Muxti mii ñu nekk ci suufam su tedd si muy jàmbaar joo xam ni benn murit mënta liggéey ba fay ko li mu ko defal di nuyu bu baax ci tooge jataayam di seex sëriñ Seex Xaddi Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ko ñaanal njabootu borom daaru jëpp di ko ñaanal mbokki jullit ñépp ak mbokki taalibe yi foo waay nekk ci suuf yal na yàlla jàppale diine jëmale ko ci kanam yal na yàlla daaneel kéefal yal na yàlla yëkkati lislaam nu ngi siyaare bu baax Serigne Ahmadou Mbacke mi nga xam ni bokk na ci li sabab sunu teew ci jataay bu tedd bii di jataayu xam-xam di jataayu diine di jataayu ngor di jataayu laabirante mu fexe ba nu bokk ci di nuyu mbokki taalib yi ñu fekk yépp di leen balu xàq te di leen bal xàq ngeen tànn tem bu am solo muy tem boo xam ni war nañ di ko gën a yaatal ndax xam ngeen ni du ñëpp ñoo man làmmeñu yaaram arab du ñëpp a ko jàng du ñëpp tamit ñoo ko jàng am ci dégg ku doy sëkk ngir mën cee jëfandikoo seen diine rawatina ci dëkk boo xam ni ay wolof lañu te sëriñ Musaa Ka radiyallahu anhu dafa waxoon ni arab balaa jariñu wolof ñu firi ku bëgg a peese ku war a xam luy bëri ko mu mel ni kon buñ ko dul firi dina am yu bëri ko réere ngeen tànn tey thème bu am solo muy as-sihrul walafi al-muridi mooy poésie wàllu bind ci wàllu wolof di sunu làmmeñ ci yoonu murid muy thème bu am solo ndax Euh, bind yàgg na lool xam ngeen ni yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo wax ni yàlla def na ak xarañte ci bind kiy bind day dem ba nuru ak gisaanekat ni muy mel ci benn fànn gisaanekat bi day mel ni dafay gis li weesu woon di gis li teew di gis li war a ñëw ëllëg lépp mu koy gis moo xam mu koy gisee ci wàllu ramb seetu bu nga xam dañ koy seet ci suuf ñenn ñi di ko seete ci ay neefare gëléem daan ci daan ci gis am na nitu yàlla yu ci daan gis ñenn ñi di ko xool ci ay reer ci gént waaye yooyu yépp façon gisin la bindkat bi tamit noonu la mel bi nga xam ni dafa am ilham bu mel ni bu koy dikkal di wàcc ci moom ndax yonentu sa yonentu boo gis muy dem yàlla wëf yu la ko may mooy Seydina Jibril alayhi salaam wàcc bi muy wàcc moom di ko transmettre di ko jox lii bàyyi ko ci sunu borom di ko branché ngir mu mën di xam li dikkagul ak li fàtt waaye bu fekkee bindkat bi la day mel ni dafa am ilham mel ni wàllu boobu di am ilham moom lay amee mooy tax muy bind di man a wax ci lu weesu di mën a wax ci lu teew di mën a wax ci loo xam dina war a ñëw ay junni ak te moom sax du ko fekkee waaye sunu borom a koy baaxee bu muy bind di ñu ci yee ci wàllu bind nag xam ngeen ci xam-xamu arut dafa am yu muy nangu am yu muy bañ bu dee wàllu misaan bi nga xam dañ koy pesé ba xam ba xam wooy bi am na ko dakk wala dakkul wala damm na wala dammul tolloo na amit ay bësru bësru bii di am lu mu nangu te bee du ko nangu am lu muy bëgg te bee du ko bëgg bësru yooyu mat na fukk ak juróom-ñaar yoo xam ni nit yi aroot ñi dañ ko classé ci wàllu wooy boo ci bind leeral ci bi nga bind soit nga ni bëxul rajal ci lay binde boobu ñu gën koo miin ci moom bi ngeen di jànge jaawartu xasida yu ñaan yi lu demee ni lam yabdu yooyu yëpp ñu ko bind ci bëxul rajal boobu bëxru la ci biir bëxru yi bëxrul basiit bëxru la ci biir bëxru yooyu yi nga xam ni tindii di wala ak karam naa yooyu xasaay di demee noonu ñu ko bind ci bëxrul basiit bëxru tawil ba tey bëxru la ci bëxru yooyu yi ngeen koy jàng midaadi wa aqlaani nii li man yu demee noonu bëhru mutaxaar ci bëhru yi la bokk bëhru ram ci bëhru yi la bokk bëhru mujtaf ci bëhru yi la bokk waafif ci bëhru yi la bokk hëgëj ci bëhru yi la bokk loolu lañ koy limee ci aru ba mu nekk fukki bëhru ak juróom-ñaar amay bañ temps bi gañe ci bu baax moo tax ma tàmbalee ko noonu ci dugguma sax ci leeral ko liñ koy woowee faulun la wala ma mu mu faailun wala nangam nangam waaye dama bëgg rek ci mu gaaw léegi nag ci yoonu murit bi ñu ne war cee woy ci wolofal am na tubaar fakkaan la ñu doon bind ci wolof bu demee ni Seex Sàmba Jaara Mbay ñu gën koo miin ci Sëriñ Abdul Karim Mbay bu ndaar ci wolof la daa bind daana bind tamit ci arab waaye wolof la ëpp lu bind ko demee ni sëriñ Babacar Jaxate ñu gën koo miin ci sëriñ Mbay Jaxate di doomu maam Xaalima Jaxate kala moom it daana bind ci arab waaye ci wolof la ëpp lu mu binde takk bi yar ci jullit bi ku demee ni sëriñ Moussa Ka radiyallahu anhu bind ci arab waaye ci ngir yeeñu ci yoon wi nekk lañu histoire jàngal ñu sëriñ Touba jàngal ñu borom daaw jàngal ñu mag ñi fi jaaroon ku demee ni sëriñ Mamar Kayre ci mag ñooñu la bokkoon daana woy ba ci ñenn sax njabootu Serigne Touba soxna Fatou Dia Touré Mbacke di taawam bind na lu baree bari moom it bind na Serigne Mor Talla Fall doom la ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine na lu baree baree ku demee ni Serigne Ahmadou Diaw Paxa daana bind ci arab waaye daana bind tamit lu bari ci wolof kon ku demee ni Serigne Samba Ndiaye joolooli wooy na maam a gis ngeen woy yi mu woy Serigne Malick Dieng woy na ba ci jamono yi nekk nit ñaa ngi woy sama xarit bi ma àndal sax muy Serigne Cheikh Sène Radia ku mën a woy la moom it ci jamono ji mu nekk kon bindkat yi jeexul benn yoon ñu ngi fi di gën a am ndax yàlla mooy may lool mu nekkee xusoosiya mu am ñu mu jagleel ñu man bind lool mu yomb leen man ngaa jàng ba war na leen jeexal téere yëpp te doo mën a bind waaye daa am ñu mu ko jagleel bu dee ci yoonu murit wi nu nekk ku demee ni Cheikh Samba Diarra Mbaye tagg la gënoon a man moom da daan tagg Serigne Touba di ko bakk di la fàttali bi yàlla amalee ruu yi boo demee ci téere bu ñuy wax jëzbul majjub mu lay wax bi yàlla amalee ruu yi arwaax yëpp nekk foofa bi muy wax alastu bi rabbikum ñu naan ko xaalul bale mu ngi fàttali ko loolu moom Serigne Touba keroog commencé tàggat ay taalibeem keroog la xam ku nekk taalibi bu nekk turu ndayam turu baayam ñaa ñaata at lay judd ci suuf kañ lay faatu nan lay def ak moom ëllëg lu mu ko war a liggéeyal moom ci woy wu xóot ci lay wooye ngir dalay fàttali booba bis ni la wayu xut booy woy ndax nee na moom xut bu la wayu xaw sooy woy di la ko tàmbalil foofa ba dikk fii mu gis dajeeg Serigne Touba ak li ko Serigne Touba defal ak ni mu ko ubbee bu dee ko demee ni sëriñ Momar Kayre woy li mu ci gënoon man mooy tontul yoonu murid saa bu ñu attaqué yoonu murid mu jug di wax ni tubaab yi woowee fanfale mel na da leen di tontul di leen indil ay lay lu ñu wax ni bid'a la ci yoonu murid dañ koo sos ginnaaw yarante bi muy tontu fekkee bid'a la kon na ngeen def bid'a màkka yi ci alxuraan ndax ginnaaw bi la ñëw tomb yi ci alxuraan ginnaaw bi la ñëw suqi bi ko suq ak sadda yi yooyu yëpp ak boole bi ñu ko boole moom foofu la doon wooyee su fekkee ku demee nii sëriñ mbay jaxate sëñ Babacar jaxate radiallahu anhu moom yarekat la moraliste la éducateur la seyxum bi la day yar seexul mu bi nag mooy kuy yar taalibe bi wala seexul mu rabbi di ko yéege ñaar yëpp la boole ci bindam mbindam daa dem ba taxaw taxawaayu waaraate taxawaayu mel na yanantu bi ñëw nekk morsal di jubbanti mbindam kese mu la ciy topp di la wax taalibe war naa bàyyi la war naa bàyyi feñaat war naa bàyyi ñuuxu ab sëriñam ci lu dul ndigalam war warul di déglu ay waxtaanam te sant ko ko warut a bëgg lekk lool warut bëgg nelaw lool di la jàngal tasawuf mag ñu baax ñi nañ daan def ba am yàlla di la sawarloo ci julli di la sawarloo ci koor ci wird ci bañ a neenal sa jataay di ko def ci jataayu ko waaye koo toll ngay xalaat Serigne Touba ak mag ñu baax ñi ak noo leen toppe kon moom yarekat la bu dee Serigne Moussa Ka radiyallahu anhu moom phénomène la phénomène la ko ñi xam wooy ñi ko tudde ndax bàyyiwul dara ci ñoom nag ñoo ko mag mu jàng ci seeni lekkool waaye ko wëlbatiku fexe ba ku nekk li nga amoon mu am ko ak ay mayi boppam moom kiimtaan la koo xam ne Serigne Touba moo ko tëbb kiimtaan ndax am na ku wér ku mu bind ci wala falam bu wasiyatu niswaan nee na Serigne Touba wax na Serigne Mbacke Diouf ni ko na la wóor ni mooy sëñ Touba bi mujj fatu ci jamonoy 1927 bi mu bëgg a wàcc liggéey muy ama wam sa nee na dégg na sëñ Touba wax ko ni na la ni sama ginnaaw Musaaka moo yor sama làmmeñ di ak jaam kon loolu day firndeel ni Serigne Touba moo defoon noonu Serigne Musaaka radiyallahu anhu euh, kon ma njëkkee ci moom mi nga xam ni moom mooy seen tur tànk di seen xale ci ay at ndax ñoom ñoo ko mag biñ fiy nekk moom sëñ Moussa Ka daawut woy ci seen kanam ndax ñoom ñoo ko njëkk a woy Cheikh Samba Diarra Mbaye moo ci magoon ndax xam ngeen ni Cheikh Samba Diarra Mbaye 1917 rek la génn àdduna 1917 nag boo ko xaymaa génn na àdduna ba mu am ba mu am fukki at Serigne Touba door a wàcc liggéey kon ca mag ñu njëkk ña la Serigne Momar Kayre bokk ca mag ña ca topp Serigne Mbaye Jaxate kazalik sëñ Moussa Ka nag moom moo ci gënoon nekk tout tànk moom moo woy ba 1967 ci lay door a génn àdduna nga xam dafa génn àdduna ci déwén bi Serigne Fallou Awa Bousso door a génn àdduna nee nañ sax Serigne Fallou woo na ko ni ko martial ma waay xam nga martial mooy woy ku wàcc liggéey loolu mooy ya moom la tubaab di wax élégie dañ lay woy ci bi nga wàccee liggéey moo tax Serigne Fallou woo ko ni ko woy ma waay ndax suñu borom xamal na ni ma yaa may njëkk a wàcc liggéey doo fekki sama wàcc liggéey comme doo ko fekkee nag woy ma léegi bala ngay dem ci la ko wooye waaye woowu ngeen dégg muy bàkk wi wooy na ci sëñ fàllu waaye lu jiitu loolu wooy na sëñ fàllu fukki junniy bayit ndax daa bëggoon sëñ fàllu doon na wax maa ngi ci aas ba keroog buñ may bañ may rot maa ngi ci aas maa ngunu aas maa tàwwu aas moom dafa bëggoon sëñ fàllu sëriñ Musaa Ka moomu nag ñu bari dañ ciy réer ci moom jàpp ni dafa nekkoon ab pël rek loolu la ñu bari wax ci yoonu murid fekk déedéet laal na pël ci wéjuram bu góor waaye tamit dafa bokk ci maam naaram Mbàkke dafa am mbokk bu baax bokk ci Serigne Touba bokk ak borom Daaru Muxti ak Serigne Massamba Mbàkke maam Cheikh Anta Serigne Cheikh Coro Serigne Balla Coro Serigne Afiya ñoom ñooñu fi ñu bokk Serigne Mbàkke Anta Serigne Dame Faati fi ñu bokk ñoom fa bokk xam ngeen ni Serigne Moussa Ka radiyallahu anhu wéjuram bu góor mu ngi tudd Seydina Ousmane Ka sëñ Ousmane Ka moomu jàngal na Seydi Alaaji Maalik radiyallahu anhu ba Tiwaawan jàngal na ko xam-xam ci lu baree bari mooy wéy juru sëñ Musaa da koo jàngal lu bari ci xam-xam mag ñi toppoon sëñ Tuubaa yëpp danoo jàng fànn xam-xam yëpp laata mu ñëw sëñ Tuubaa fekkoon na muy jàngit nag di borom xam-xam wéy juróom bu jigéen di soxna Absatu Sekk soxna Absatu Sekk moo jur sëriñ Musaa Ka soxna Absatu Sekk mi ko jur ku ñuy wax Ahmadu Seynabu Sekk mooy wéy juróom Ahmadou Seynabu Seck mii wéejuram ku ñuy wax soxna Zeynabu Mbàkke mooy wéejuram soxna Zeynabu Mbàkke mi ko jur maam Maaram Mbàkke moo ko jur mi ngeen xam xam ngeen di maam Maaram dafa denc soxna Absa Njaay ci muy jolof ku ñuy wax muy jolof wala dem denc fa soxna Absa Njaay soxna Absa Njaay moomu mu denc ci la am soxna Zeynabu Mbàkke soxna bu Mbàkke moo jur sëñ Ahmadou Zeynabu Seck sëriñ Ahmadou Zeynabu Seck moo jur soxna Absatu Seck soxna Absatu Seck moo jur sëriñ Moussa Ka radiyallahu anhu kon sutu la ci maam maaram ci weenam nga toppaat loolu maam maaram dafa juraat ku ñuy wax maa Abdou Mbacke maa Abdou Mbacke jur soxna Aysatu Mbacke soxna Aysatu Mbacke moo juraat soxna Absa Seck ba tey di wéejuram bu jigéen soxna Absatu Seck jur Serigne Moussa Ka kon ñaar yoon la ci bokk moo tax bi muy woy ba àgg ci xarnu bi moom sëriñ Moussa mu ni woykat yi woykat yi bu ñu yeboo ni maa war di xaadimul xadim damay rakk di jarbaat di doom te gën a yées nag ci xarnu bi ngir séena bu mbàkkeem ab sa njaay ak maaram mi ngën ji baay mooy yaayu bàyyi sama yaay maa dikkee ñii ci xarnu bi daldi tey abdu mbàkkeem soxna mbay ak maaram mi ñépp ngoy mooy bàyyi yaayi sama ndey maa dambe lii ci xarnu bi kon nga gis ni moom daf ci bokk ci mbokk surtout ci maam maaram Mbacke comme ni ci Serigne Touba bokke ak maam na borom daaru mbokk ndax xam ngeen ni maam maaram Mbacke radiyallahu anhu dafa denc soxna Bousso ca Mbusoobe jóge ca Gollore Gollore gee ca yoonu Fuuta fa la Mbusoobe nekk Mbusoobe boobu fa la denc soxna Bousso soxna Bousso mi mu denc da cee am Ahmadu soxna Bousso ak Sayer soxna Bousso Ahmadu soxna Bousso daal di meññi. ahmadu soxna busu daal di nañu soxna asta lawbe mbàkke ak soxna asta waalo mbàkke soxna asta lawbe mbàkke xam ngeen ni góor gi njaga isa jóob lañ ko jox ci kokki maam ci soxna faati isa jóob muy wéejuru maam cerno borom daarul moom waaye soxna asta waalo mbàkke mi mu bokkal baay moom moo meññi soxna jaariyatullah maam jaara busu muy wéejuru sëriñ tuuba ak mamor jaara borom saam ak soxna faati mbàkke ak sëriñ maam balla abibullah mi nekk xuru mbàkke ni maam Maaram Mbàkke dafa denc ku ñuy wax soxna awañang am ci Ibrahima Mbàkke awañang Ibrahima Mbàkke awañang denc soxna Kànni Saw am ci soxna Anta Njaay Mbàkke soxna Anta Njaay Mbàkke ñu yëpp ko maam Mor Anta Sali radiyallahu anhu mu am ci Sëriñ Mbàkke Anta ak soxna Faati Anta ñu jur Sëriñ Mor Faatim Ture ak maam Cheikh Anta borom Daaru ak Sëriñ Asiya maam Cerno bokk ak soxna Faat Bintu Mbàkke ak soxna Aminata Mbàkke ak sëriñ Ahmadou Dame Faty Mbacke dafa teel a wàcc liggéey loolu tudde Serigne Dame Faty doomam jooju soxna Aminata Mbacke mi mu bokkal ndey ak baay moom la jox Serigne Ndam Abdourahmane Lo mu am ci soxna Aminata Lo ak soxna Astou Lo soxna Astou Lo moo jur soxna Mbeen ci Serigne Fallou jur Serigne Mbacke Medina ci Serigne Modou Moustapha kon gis nga sëriñ Moussa Ka mii dafa bokk ak ñoom ci lépp sëtu ci fi ñu sëtoo muy ma Maara mu nekk ku teel a yéeme ci xam-xam ci fànn yëpp la Serigne Moussa Ka jàng day feeñ ci ay woyam moo tax it bi muy dox mbokk googu xam ni bokk nag senegal ndax xam ngeen ni Seydi Alaaji Malick Sy borom Tiwaawan moom it foofu la bokk ndax xam ngeen ni Maam Maara Mbàkke dafa denc ku ñuy wax soxna Fatmata Seck am ci Ahmadou Farimata soxna Farimata Seck mu am ci soxna Ahmadou Farimata Seck ak Cerno Farimata ak Ibra Farimata Ahmadou Farimata jur soxna Mati Mbàkke soxna Mati Mbàkke jur euh, Seydina Ousmane si Seydina Ousmane si jur Seydi Alaaji Maalik euh, Ibrahima Cerno Fëri Mata jur soxna Xadi Mbàkke Xadi Mbàkke jur Ngañ ñan Ngañ Ñang jur soxna Safiyatu Ñang Safiyatu Ñang it maam Maodo da koo dencaat am ci sëñ man Mansour ak sëñ Abdul Aziz Dabbaax sëñ Abib Si bi nekkoon Gàmbi moo tax sëñ Musaa Ka xam mbokk googu bi muy woy mu wax ni euh, Maodo di Bamba Bamba di Maodo ku leen di féewale xamoo looy wirda ngir mëti mbàkkeem maam na aram mooy nday Ousmane bàyyi Maodo maa ko xam bambaa nga yor xaqiqatul munawwara Maodo nga yor shari'atul mutahhara bambaa nga yor baatin ba booleeg tarbiya Maodo nga yor wirdu wa booleeg sàqiya man man njàmbe mii woy man njàmbe njàmbe mooy Musaa dañ Musaa kan mu ni man njàmme mii woy maay ki leen fi nekkal te def sutub maam maaram buy dekkal ngir aftu mbàkke mi sëtub maam maaram mooy nday afsa yaayi njàmme lii ka am moom lay wax maam maaram sunub maam ju baax ja wàcc na sëtam yi yàlla mi dugal ca aljana amina amin nee leen amina noo gaa yi bàmbaag mawdo ngir lamina keroog ba keroog ba alaaji mu siiw ma maalik faatoo tiwaawan kookaa di saalik keroog Cheikh Bamba daa woolu Sidi Anta mu dem jaale ji romb kër buukunta gis nga woy yooyu mu woy ko ca biir woyum woyaat maam Cheikh ba tey kon Seydi Alaaji Malik noonu la bokkee tam ak Serigne Moussa Ka mu bokk ak ñoom moo tax mu woy foofu ak mbokk kon sëriñ Moussa Ka ci woyam da nga ciy ni ku daan dundal mbokk la ku daan boole ñëpp ñu nekk benn la ngir lislaam mën a taxaw am doole donte nag gëmul ku dul Serigne Touba Serigne Touba rek a feesoon bëtam moom Serigne Moussa Ka radiyallahu anhu ci woyam yooyu woy na lu bari fànn yëpp ci doy na ko. bokk na ci boroomam muy kennal sëriñ Touba ca lay wax ni melow Bàmba ngi waaju xamul na déglu te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam day jox aji laaj di dimbali ay te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam day may ku ko bañ di woo ku ko foññ di neexal safoo ku ko soof kudul kuy mooy boroomam day faj aajoo ki xam leen mbóot di seexal di génne tuskare ci ruu jox boroomam day teg ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boroomam day fekk ko mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal ko sol ko xam-xam ciy boroomam melay kawam ak meluy biiram dëppoo nañu du déglu bon du déglu kudul boroomam du mooy ngir tiit du pookari mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale kudul boroomam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonent te mësta tawat lu xew ci kudul boroomam du daw lool du yox yox ngir pexe ndut di sukkandikoo ci mbamb kudul boroomam lu mbir rëy rëy da koy fab dolli ak ngëm di yoqi du daw day mbir mu farak boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba tax mu war faratay boromam du dégg nodd mbaa kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw-liw ngir boromam du tab ji bu tiim du wuute musul di maamum du ngàpparu bis wéeru julil boromam du yeexal wenn waxtu te mustafay faat la koy wax raw na montarte mooy boromam nga xam ne téere la bu yaatu du fi xaj waaye loolu lépp mu lay indil ay qualité Serigne Touba ak ay meloom ci téere boo tudd boromam naa jéem a buurati tamit mu woy ko mu téere boo xam ni ci dee ko jëmale xam ngeen di dee rek mooy dëgg ñépp ci dee la ji mujje ana mag ñu baax ñu doon waxtaane ñoom ñëpp wàcc nañu liggéey moo tax sëriñ Musaa Ka radiyallahu anhu bu ma bàyyi woon xel dee lool wooy ci lu baree bari mooy wooy wi wax ni naa jéem a buurati man Musaa te jéem a dëhër te jéem a feddali ak njébbal te feddali ngor te jéem a waaru te farloo farlu sàkk ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa te jëf nag lu ma war taxantewoo ndigal ak yoneen bi ak jëfu yiw tey xam ni kuy dox ci kaw suuf ab digam te seetlu saaba ya yi taxoon yàlla feeñal lépp lépp lu ne bu kenn doon sax ci du njaakoon ba tey ñu ngi wër woowa wooy wooy na ci wax la bis feeñ ci ni ko yàlla waxe xam ngeen alquran moo wax ni yaayu annaasu taqoo rabbakum inna zalzalata saati sayun azimun yawma tarawnaha tasalu kullu murdiatin ama ardaat wa tadaw kullu zaati amlin amlaha wa tara naasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakinna azaba allahi shadid mooy bokk sootul hajji bis boobu nga xam ni yëngu suuf sa day am sëriñ Moussa bàyyiwul loolu lépp waaye na ko ci biir naa jéem a bóolati ngir tiit loola fàttali la dee ndax ay na maa takoonoo yudrikumul mawt wala kuntum fi buróojin musayyada sootu ni saa wax foo leen mën a nekk rek dee dina dikk bu bàyyi woon ko xel soññi taaliba yépp ci woy dee yëmul ci loolu waaye nag ki nga xam ne mooy sangu mbindeef yépp di Seydina Muhammad gis ngeen bartan jii bartan jiw bi mu woy woy ko Seydina Muhammad sunu mbokk tiijaan yi nee nañ moon gën a waat ci téere sëñ Moussa ndax li tax ñu koy wax mooy xilaasu dëhëb bu Seydi Alaaji Maalik boo ko jàngee da ngay gis la mu woy lépp moom Maodo sëñ Moussa Ka da ko woy woy li nekkoon ci Mouhamadou Rida muy téere bi lay jàngal yananti ba mu jeex ba ni la mawlid ba nag tii la yem man sëñ Moussa la yàlla baaxe ma ci yokku lii indi la lépp ci Seydina Muhammad bàyyi bi daal waaye yemul foofu loolu def ak ñun ci yaasin yaasin yananti bi la ko woy ndax dafa romb benn xale muy foyantoo ay woy rek day def taalif te mënagul a taalif ci lay waxe naan subboo un xuddoo suñ gumbay féqaliir yi sax di palantoo yaaq gëjoon naa woy ngir rek ñuy sàcc taalib te seen bàyyi sax seenu baas yi fa yaaq looloo ko récolté la woo mu daal di woy yaasit ngir wan ñu melaw yanant bi wan ñu ay dentition bëñam ni mu sete woon weex xar kanamam bakkan ba bët yi comme ni ko sëñ Tuubaa indi ci gis bu xulóo lépp sëñ Musaa Ka woy na ko ci biir wala falu yaasit gis ngeen ba tey dangaa jooy ba noppee dangay jooy ci xol dagaa defeetul rongoñ am dagaa far wedam woo wooy bi mu koy woy boppam lay wax di critiquer boppam lu tax man ñëpp baax ànd ak Serigne Touba liggéey bi Serigne Touba gërëm leen am maqaama bu ne man Serigne Moussa Ka may nelaw rek ndax damaa jooy ba lot mu ni bul mel ni sondel ki leeral ñoñam ba ñuy xor-xoral nag mu lakk góoñam gis nga sondel jikkoom ah atamaroon naa ko bil biri wa tan wa tan saw na am fusukum ndax da di digal nit ñi lu baax di seen bopp loolu mooy melo sondel da ngeen di digle lu baax ba pare di lakk seen bopp sondel bala mu laa leeral day lakk wëñam gi mu yor lakk ba ñor moo tax sëñ Musaa Ka di xas kooku boppam di wax ni nag bu mu la jay euh, xéewal yi ngay am dund gi yeeg fas yeeg jongama yeeg xaalis bi lay fekk bu mu la jay loolu taxul nga am dara ci Sëriñ ba kon jugal nekk mbërëm kom gaañe ñu nekk mbërëm mën a woyam ak bañ yoonu murit mu jéggaani dara bëggul murit bi jéggaani moo tax am na bis mu ñëw ci marché bii ci mbawol dafa ñëwoon fii ci marché bii ci bawol am lu muy jënd bi mu jëndee ba noppi waa ji war ko wecc di xayma xaalis bi machine en calcul bi ma yoroon yàqu xam ngeen tubaab baaxul ñu ko jàng ñu bari boo amul ndimbalu jaar ci daara door a jàng tubaab comme nun da ngay am ak rëy gu nekk ci yow ak fonk ni yaa gën ñëpp jàpp ne ku ne yaa ko gën ndax baati tubaab yi nga dégg moo tax moom mu xam loolu bañ bu ëllëgee taalibe yi di jéggaani di wuti ji ay machine en calcul feneen di ci calculer tubaab moo tax loolu def ko xaal mu far woy machine en calcul di ko topp table un ba cent <laughs> te boobu lu mu defoon dafa ñëwoon ci marché bu bawoon am lu muy wecc ko waa ji di ko wecc rek ni ko machine en calcul bi daa yàq mu daal di koy def xaal ndax sëñ Moussa li ma man la phénomène la fu ko woy fekk rek fa lay wooye ci saa si la ni xat xaala xaadimul xadiimi waxi wolof yu gën ci ay commerçant ndax ku mënul hindu mënul faranse jàngul arab balaa gënam fananti lekkool day lekku day lekk xol kuy siifar waxi tubaab bi yóbbu nit ci kéefar moo tax ma daat ci wooy deux fois ngir kuy miraas yamale taaw akum caat ñaar aku ñaar laa boole mu def ñenant buur yàlla kenn la amul lënt ñaar su matee ñett yëgal ni lim ba juróom benn la yëral ma lim ba ñaar su matee ñeent gaa ñuy siifar naa ko juróom ñett ko màkke doo far di ko topp di ko woy ba table cent ngir bañ boo liggéey rek taalibe murid di jéggaane calcul tubaab moo tax sëñ Musaa Ka woyoon loolu kon bàyyiwul benn domaine bu xam-xam da daan tamit yoonu murid li tax man la sëñ Musaa Ka résumé la ci ñi ma bëgg tudd après ñoom ñëpp daf leen a résumé sëñ Tuubaa moo wax ni sëñ Musaa Ka woy na ko fenn Cheikh Bamba noonu na sama mbir ci duniya lu ma ñëw ëpp la wéy ci mbóot ya moo tax sëñ Musaa Ka mujj résumé ñëpp gis nga daan na tontu am na benn borom xam-xam du ma cité noom bu nekkoon Sénégal daf doon xeeb daf doon xeeb sunu mag ñi naan dégguñu arab seen arab da ngay waaw nangam nangam dañu critiqué gëm mag ñi nga xam ne ay naar lañu di ko sëñ Musaa Ka déggee ci tax miis bu boolo fa tax miis mooy woy woo xam ni day satar yi day mat juróom muy tax miis pour woyu door daal ci la wooye tax ñu sub wolofam tontu jëmm jooja ni ku ni su ngeen déglu woon tey jii nu laa biire gaa yu baax yi naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ko baax ku rëy bay ndamoo ndamoo niigu ndayam mbaa ko bu baax nu sew tey ndamoo seex bamba ngir moo fi xotti baax te moo fi wolof boo xam ni yaaram ya amuti ko dañuy seddalee ci cant ngir bamba moonu may nu jébbalu ànd ak moom de kon léegi noo ngi moy nde yéefar yi ak naafiq yaa ngii di mooy di wéy te noo ngii ci lislaam nun di waaree ka saddi woy ba par noo ngi wax loo xam ni yaaram ya waxati ko arab ya day ton ba par noo ngi wax loo xam ni yaaram ya waxati ko dégg nga daal ni topp woy bi di ko woy di woy ba ci yàgg mu ni te téréb wolof ak boobu yaaram ak wax yi yëpp a yem lu jug ngir rasulillahi baatin ba sax xorom ni bu yombal xiyaamee ba arab fookare waxam danaa wax Serigne Bamba lu tax ab arab weram nga xam ne foofa day tontul yoonu murit moom Serigne Moussa Ka bàyyiwul benn domaine xam-xam waaye ni ko woy yombe woon ni ko woy yombe woon dafa am bis muy génn di doxantu nekk ci xaal ndax ma ngi dañ daan dem ba yëg Serigne Touba galfan li ñuy tubaab bi wax extase in indo yi naan ko nirvana da ngay dem ba toll foo xam dootoo bokk ndax li ngay xalaat loolu dal ko muy dox ci guddi gi nii ba mu yàgg mu romb ay li xew ci phénomène bii léegi jamono yooyu mbappat am mu dégg benn galanu làmb buy tëgg di tëgg ci benn rythme buy wax mbër mu ndaw allaw la nga waay loolu galan la mag ñi xam nañu boobu galan mbër mu ndaw allaw la nga waay mbër mu ndaw allaw la nga waay mbër mu ndaw allaw la nga waay mu dégg galan bi di tëgg rek xelam jëm ci Serigne Modou Moustapha radiyallahu anhu taawu Serigne Touba fekk Serigne Modou Moustapha defal na ko lu nekk ci àdduna mu ne xaaral ma woy ko ci galan bi ngir woy ni nga ko yombe rek laa lay expliquer mu daal di woy ndax wax naa la léegi ni la fukki bëxru ak juróom-ñaar ñoo am waaye nag indi na bëxru boo xam ne bokkul ci biir aruut comme ni sëñ Touba defoon ci mawaay bu naafi bokkul ci aruut bu dee jàng aruut waaye moom indi na benn bëxru boo xam moo ko formel boppam indi ko ci mandaxe bi ñu bi mu ko bëgg a wooyee pour boole ko ci biir aruutu boppam mu tudde ko faa ilul mu dégg galanu làmb gi di dem mu ni faa ilun mu faa alatun ndax galan gi day wax mbër mu ndaw allaw le nga waay mbër mu ndaw allaw le nga waay moom mu ni faa ilun mu faa alatun man ndaxaam ma laa bëgg a woy romb naa fa làmb ji bis déggu tëbal ak a woy seeni mbër yu ndaw ñanga naa mbër mu ndaw allaw le nga man ma daa di woy sunu mbër seen waxin walaa bëgg a roy ahmadul yaddaal yu kat pas-pasam balaa amee tey déglu leen ma bàkku ci mbër mbër mu yàlla fal du ko jay donn bamba doy na di mbër toogelal ba weesu na cëy xat warista martabatan yaa xalifatab na xusay mbër mu doon tëbantu na dal Mustafa di mbër mi la doy dellu leen ca làng ga waay tuubi leen te jéggulu tey mbër gu baatinoo ngi fi nun làmbi diine jaa ngi fi tey jiw bi yaana daama ko wub dem na taaw ba dar na ko tey baarakallaa mbër duleloo tekki leen taaw bu taaru taawu mbirum baay ba mbàkke am nga lu rëy xat awayta maxrifatan yaa xadiimu nit lu ay baarakallaa yàlla na la jëkk yàlla na fan bi gudd di wéy yaay donoy sëriñ bi la jur wàlli yaan yóbbu sa woy yàgg ngeen a lalli laloo càllal ak sa maam ma fa ngay maamam jafa ngay mooy maam bàlla ayta ndax xam ngeen ngay la tëdd moo tax ñu bàlla ayta ma fa ngay mu ne ko yàgg ngeen lalli laloo càllal ak sa ma fa ngay yow kaman kaman kanu man yow kaman kaman ku kanu man daan ju mbir yu mag yëlewee ub nga làmbi ndàkke ci kat samba yam na ne nga tey xat bu feex sa man si la tan fii xuloo bi naa ka ubay mbër yi yépp toog nañu far doomi bàmba donn na ñay doomi ñay dafay bëri lëf doomi gaynde day bëri ay ak njàlloor ndaama njàlloor eh, gaynde la mu ne ak njàlloor ndaama du ko yet bay bu suuru baara ki boy bay war dem di yépp ay bukki ak ay boy ay till mu ni yaaram ak sagan du yem ñaw du mel ni lem ku ñu fay yow sa ay gi neex na fi nun yàlla na ñam yi sotti te doy yow yërëm nga ndaw wegu mag waa ju ñëw nga daal di ko may is xadayta xaajatana Mustafa aniinu sowal mu ni yërmandee la tee mën a dem yow la Bàmba def sunu ndey ngir njaboot gi yow lañu xam nday ji seex nga yaa mën a sëy baayoo lan jiriñ lan woon yaa nu nàmpalaat ba nu rëy waaye noonu ngay mën a mel yàbbitil ba ñay juru bëy ndax sëñ Tuubaa ñay la ci ni mu ko misaale kon du jur bëy noonu ngay mën a mel yàggitil ba ñay juru bëy yow sa baayoo sut sunu yooy sa baay moo sut sunuy baay moo tax mu ne ko yow sa baayoo sut sunu yooy ak sabat bu toll ni ki guy doo kemab ñi lay defi kem yàggitil ba bëy juru ñay ahmadu bnu aminatin sibtu la xabru ba ngay ahmadu bnu ahmadu man jaddahu salilu walli say si diita gën sunu yooy yow sa baaya gën sunu ndey yow sa yaaya gën sunu ndey néegi seey dañuy bëri ko loolu mag ñi xam nañ ko amoon na lu ñuy wax bargeex amoon na seey amoon na jaaful amoon na dorobe amoon na géej sëñ abdul xudus mi ci la bokk dégg nga ñu ni ñii ay doroobe lañu wala ñu ni ñii ay jaafuñ lañu géej ñu ni mooy famille Lat Joor seey mooy famille Serigne Modou Moustapha da cee namp ñooñu nag ci la mag ngi daan takke pour xool bu ñu lay jox seen njaboot nga war a jaxasoog ñoom dañuy xool ba xam dinga wor wala doo wor ndax niigu seey ku ci bokk da ngay am ngor loo wax dangay dem ba mu jeex doo dellu mukk ginnaaw moo tax muy woy sëñ Modou Moustapha comme daan namp ci seey mu ni ko niigi seey dañuy bari ngor gàtt lam nañ ci gën a way mu ni ko yooyu tax na dàmbe nga far àdduna ak alaaxira tiitërub farañse bi ak baatinub sëriñ bi nga ngoy Moustapha ndamul li nga am Bamba sax amul lu ñu nga wax boobu boo ko déggee doo comprendre Moustapha ndamul li nga am Bamba sax amul lu ñu day sëñ Touba amul lu toll noonu ndax tubaab bi dañ laa jum yow ba lay jox ay médailles ak takkal galon sa baay dañ ko daan yóbbu géej di ko sonnal moo tax mu ne ko kon Moustapha ndamul li nga am Bamba sax amul lu ñu day yow tubaab bi jox na la mbég bamba dañ ko daan defu ay am nga manto am nga galen jox la ay médaille di la woy kuñ kalaame bay bëgg a tëj soo tinoo mu ñëw teddu lay kuñ tëjit nga tijji mu ñëw yow sa may gi weesu na tey Moustapha Kamal nga di waay buuru misra ngay bëgg a roy mulku misra mulku ka am xat warista mulka su lay sunu saxaar gi yaa ko dawal penku penku léegi ñu xëy yow sa yen bi diis na fi nun xar nu baa ngi lay bëgg a rey tawat yi yaa ko fi faj bor bu réy nga daal di ko fay yow tabee la tee mën a am bayti maal bu réew mi di xëy kon nga boole ay million waaye doo ko bëgge te nay sab donoy tabeeg mën a muñ doomi xaw su day rëy may ak wilaaya yàlla bu rëy xut bu xol ba day rëy rëy xat warista tarbiyatan fii tariixi misli away bamba mbër ma fas na la dem tool bi yaana jéema la bay yàlla doole ji gën a rëy yow jumaa ji doy na la mbay muslikat yi yàlla nañ la ëppal soxla yaa ngi lay bëgg a rey waaye saf yi mat la ragal taal bu yàlla taal du ko fay loolu laaj tanan la ko jox ndonga yépp yépp a ngi bay bul nu ñeeblu deenu digal ndonga yaa ngi lay bëgg a yay yow sa a tax ba nu am deenu saf sa baayanu may bamba moonu tarbiya woon tarxiyaal ta tasfiya tey jàkk ji di mujj ndigal tey ndigal amul lu ni day war na noo saxal lu ca jëm ëdd yaa ngi doon bëgg a war na noo yebal ñu ca dem yéen a tax ba tarbiya ay loppi naa te xam li ma xam xam ñu kuy géwél dina woy njàmmekaa la woy wi le woy njàmmeka du suq ci woy dafa a woy xam na boppam mu ni du suq ci woy mbër mu fii tëbantu fi nun na nga ko jag di ruur ba mu say xul li yu baari naa lay salil mu baari si say gën ji ñaari sëlmali buur li nabi sihri ali na yanant bi nga xam ni mooy ngoro ali na kon sëlmali ñaari buur di salaatu wasalaam jëm ci moom sëriñ Moussa lii mu ngi ko woy ci romb rek benn galanu làmb am inspiration bu gaaw yi nii ba mën cee woy téere bu toll nii waaye yëmul foofu moom sëriñ Moussa ba tey ku xamoon wu la naxwu grammaire arabe xam ngeen ni ci fànni xam-xam yi boo jàngee di nga jàng mantiq jàng usool jàng bayaan jàng fiq jàng luxa naxwu mooy xorom ci sëñ Tuubaa ñu koy wax ca sa'adatu tulaab nee na naxwu di grammaire mooy xorom pour làkk langue moo tax sëñ Musaa Ka mi dafa géej woon lool ci naxwu moo tax bi wooy sëriñ Mbàkke Buso ci wooyam woowu li la wan sëñ Musaa Ka déggam naxwu da koy wooye ba koy wooye ci biir naxwu naxwu lay wooyee sëñ Mbàkke Buso soo demee dangay dégg mu ni ko su Bàmba doon naxtu mu def mu def manxuutu xam nga naxtu ak manxuut nga xam ne bu doon yow mi jàng tubaab dama lay wax attribut du site ak épithète faaw ñooy nuroo àndandoo bokk ni ñuy tëre ci biir naxu moom la bëgg a wax ni sëñ Mbàkke Bousso noonu la mel ci Sëriñ Tuubaa du dem mu ko bàyyi ko moo tax mu ni su Bàmba doon naxtu mu def manxuutu su Bàmba doon fexlu mu man di faa'ilu siis ak attribut ki jëf ak jëf ji mu jëf mënuñu tàqali ko mukk moo tax mu ni su bàmba doon fi'lu mu man di faa'ilu mbaa mu def maf'ulun bihi ni faadilu mooy fi'lu maadin duutu am mudaari'u kenn du mbiru teeg moom bi amrim saari'u déggal loolu ndax ñetti fi'lu yooyu ci lañuy ñuy natte ci naxu soit nga ni fi'lu maadi muy verbe boo xam ni dafa passé jëf ja passé looy conjugué ci passé la jëm wala mu mudaari nga xam ni li teew la ak lay ñëw ëllëg dégg nga wala nga xam ni ndigal ngay joxe waaye bi muy woy sëñ euh, Mbàkke bu sa bëgg na wax ni jëmm la joo xam ni fa mel ni moom dootul ñëw moo tax kon def ko fi'lu maadi dootul am mudaari dootul am futur bi ñëw moom la lay wooy mu ni mooy fi'lu maadin dootu am mudaari kenn du ndiroteeg moom bi amrin saariqu xafat na bit attan ba rafaanu sunna xafat mooy kasra bi ngay def su par exemple arfu jar duggoon ci benn baat dégg nga majroor ji nga xam ni léegi day def comme fii fil bayti nga xam ni kii lañ koy masir dafa kasra loolu la bëgg a wax ni comme moom euh, li nga xam ni bid'a la lu ñuy sos ginnaaw yonent bi nekk loo xam ni tegewul ci sunna moom Serigne Mbacke bu sa da koo maase woon suuf maanaam da koo tegoon ci suuf bëggal ko indi ko nag ci maasu grammaire ni la xafat na bid'atan bid'a xafat na ko xafat na bid'atan ba rafaanu sunna léegi rafaa xam njéen tamit maasam mooy bu ñu yëkkati ci kaw mu ni kon rafaa na sunna sunna kon da koo fekkoon ci ko yonent bi teg mu koy waaye du ko suufel mukk moo tax mu ne xafat na bid'atan ba rafaa na sunna nasab na fardan ba sukkoon na jan janna gis nga nasab nasab na fardan ci la taxaw mësta bàyyi bàyyi farata nasab na fardan nii ba sukkoon na jan janna sukkoon mooy dëkk baay nga xam ne day nekk am néeg maasu néeg mu ni ba dëkk na biir aljanna loolu la nekke woon mu ni wa saaibul xaali binaa wa masdaru laysa lahu misru sharifun xaydaru gaynde la waaye nag mooy masdar ji benn baat bu la jaaxal faaw nga dellu ci masdar ji xam fan la bàyyi ko moo wax la ni kon ci sëñ Tuubaa moom mooy lépp mooy source bi moo lay leeral wa xaaluhu yajiu indi nasbuhu jaarun wa majhurun li qalbi hubbuhu kon bëgg gi mu ko bëgg moom sëñ Musaa Ka dem na ba nekk jaarul majhur ci biir dëkk ci moom nga xam ne daa ànd ak arful jar dëkk ci moom du fa kon loolu day wane sëñ Musaa Ka dégg mu déggoon naxu dégg gu mu déggoon fiq tamit soo demee ci benn wolof la mu ngi lay leeral ñi nga xam ne yàlla nangu seen julli ndax ñu ngi biir ja euh, jumaa ñi yàlla dul nangu seen julli sëñ Musaa Ka leeral na nga xam ne na fukki nit lañu ñoo xam ni lu ñu julli julli yàlla du nangu seen julli ci déggam fiq moo tax mu ni dëngal ma sab nopp ma wax la fukki nit ñoo xam ni seenu julli yàlla du ko not jigéen ju ngaayoog sëriñam ba ñu meroo nangootuñu juboo xanaay gën di meroo lum julli julli julli yàlla du ko fay li feeg ba muy dellu këram te dootu fay teg ca jigéen juy julli fàttee muuru wala mu bañ muuraay ba faf di niiru ak genn waay ju bañ dem ci mbooloo te mën la jàng faatiya ak la mu tofloo te xàmmeewul farata ya ak sunnaam ya ak waajib ak mandóob ya ak rakkaam ya lum julli julli julli duñ ko nangu yàlla da koy delloo boroom mu nangu ak waaju nangoo julli julli yi juróom te nanguwul asaka denc la mu moom ndax xam ngeen yàlla dafa wax ni ñett ngi ci alxuraan mu leeral ko boo ci def sa defoo bi ci def sa man ko bi njëkk bi baaxul soo gërëmee yàlla te gërëmoo sa ñaari wéyjur te nga man ko war leen a mën a gërëm gërëmoo leen di gërëm yàlla yàlla ne dama nangu ceeg sa ngërëmu ñaari wéyjur su fekkee yaa ngi julli te nangoo génne asaka te man ko sa julli bu baax dañ koy aj te génnewu asaka nee na su fekkee da nga maa gëm ma yàlla nangoo jaar ci sama sopp bi sayyiduna Muhammad damay bañ sa gëm duma ko nangu ndax Moustapha mooy sama por moo tax sëñ Moussa Ka ni la du asakaal mbayam ma sàkkaa ak juróom du asakaal alal ya sàkkaa ay dërëm su julli woon ba mel ni julli kaata sunu boroom delloo ko far ko kaata sunu borom delloo ko far ngir yàlla bam ne aqimu talaata aatu zakata la ca teg fulaata xanaa yëgoo ne yàlla yaar yu mu làngale ci alxuraan bu ñu yóbbu kee bàyyi kële dégg nga li muy jàngale ci biir mu ne limal ma jaam bu daw boroom liberté am na ñoo xam dañuy jëkk di damaa nekk suuf yanke tasawuf daal lay dund mënatumaa dem lu dul ci àll bi fekk dañ ko def mais du ak ngëm dañ ko def ngeen daw liberté xam ni daal dañoo bëgg a libre rek mënuñoo téye seen njaboot toppatoo leen daw responsabilité nga daw daal dem ci àll bi kon boobaa du baax moo tax mu ni limal ma jaam bu daw borom liberté mi meng ber këram di sàkku parti lum julli julli julli buur delloo ko julleem nga suy dekki borom ba conc ko buur yàlla fob julleem nga ak yoolam ba ak lépp lum daa jaamu jox boroom ba ak ilimaan joo xam ni waa dëkkam ba sib nañu ay jëfam ba yàq der ba lum julli julli julli bopp waxtu buur yàlla delloo ko ko muy waxtu neel ilimaan ju maanduwul tey jeng ba ñépp xam ko ba xam ba ñépp xam loola te jàng lum julli julli julli ak lum jàng buur yàlla delloo ko ko fab ko songu tufal ca koo xam ni su génnee jàkka lum guddi guddi muy doxaane màkka di jaxasoo di xaqataay di laale lum julli julli day bokkaale tufal ca kuy julli di naan bay màndi lum julli julli dina jaaru jàndi tufal ca kuy lekk riibaa ci am njaay wala leneen lum mën a doon ci aw gaay lum julli julli julli duñ ko faale yowmal xiyaam mook alalam duñu laale nga gis kon foofu Serigne Moussa Ka jàngal na la fa bu baax a baax nga xam ñi nga xam ne yàlla du nangu seen julli waaye dafa mel ni tamit li ma wax léegi nii bindkat bi day mel ni kuy gisaane day jàkkaarloog li war a ñëw ëllëg dafa mel ni Serigne Moussa Ka yàlla mayoon na ko kasfu ndax xam ngeen ni ko yàlla mayoon baatin la amoon na ko wax nañ ni ci biir këram daf ci amoon benn garabu new ci biir këru Serigne Moussa Ka xam xarem boobu tubaab di wax xarem mooy benn appartement bu ñuy def ci ginnaaw fa ñu ñuy denc seeni soxna seen njaboot bu jigéen ñoom seen néeg mooy nekk ci ëtt kër gi seeni ndonga ñooy nekk boo duggee ci kër gi ngir dañuy bañ jaxasoo góor ak jigéen loolu lañ daan yare loolu ñu sëñ Tuubaa yar ñëpp xam nañu doo dem mukk jigéen ñi Sëriñ Musaa Ka nag booy romb appartement bëgg a dem ci appartement jigéen ñi daa amoon garabu neew bu mag bu fa sax mu seetlu ni su guddi jotee góor ñi dañuy rocceekoo ci daaray góor ñi di dem di jataayu jigéen ñi foofu di fa jaxasoo ba mu demee ba seetlu ko mu teraleen ko ñu dëgër bopp baat bi dafa am barke baatam dafa am barke lu mu woy yàlla def ko mu xëy daal ni ku génnati ci néegu góor ñi ronu sama new jii jëm ci néegu jigéen ñi yàlla na yàlla teg ay newo yu gën a rëy doomi neew bi waaw ñi nga xam ne dañ doon génn ci néegu góor ñi romb garabu newam gi jëm ci néegu jigéen ñi mu ne ku génnati ci néegu góor ñi ronu sama new gi jëm ci néegu jigéen ñi yàlla na la yàlla teg ay new ay taab yu gën a rëy doomi new yi xam nga doomi new li muy toll nag taab yi ko gën a rëy day doy waar bi mu wooyee loolu ñu toog ay fan rek wax nañu tawat jooju sax bokk na ci ñu ko mujjee yóbbu tawat dal ko joo xam ne yaram yëpp siy génn ay new yóbbu ko sëñ Fallou sëñ Fallou taaj ko ne ko bi ngay wooyee da nga ci da nga def istisna da ngaa génnewul sa bopp te sa yow loo wax yàlla def ko da ngaa demoon ci néegu jigéen ñi ndax yow yaa leen yilif da ngaa da ngaa génnul sa bopp looloo la dal daal di ko yebal nag ci kër sëriñ Mor Mbay Siise sëñ Mamar xam ngeen ko njaarim la nekkoon fa la ko ne fa def na fa nag as diir dafa mënoon a bind sëñ Mor Mbay Siise di ko sant ay liggéey ci biir kër sëriñ Mouhamadou Diop mi ma jàngal fiq di taalibi sëriñ Moustapha May nettali na ma nee na mës nañoo ànd dem ziyaare ji sëriñ Momar Mbay Siise ci njaarim mais bi ñu dikkee di nuyoog sëñ Mor Mbay Siise di wax naan sëñ Touba amul moroom mu ni na ngeen bàyyi loolu di ko wax ndax soo xalaat sëñ tuuba amul morom day mel ni sàkkal ngeen ko ko ne deen wax sëñ mu Ka amul morom ndax bi mu tawatee sama kër la nekk as diir yàgg na doon ci fajoo fi la wooyee dénkaale sëriñ Mor Mbaye Cissé way ko sëñ Mor Mbaye Cissé dénk ko pour jamono waaye diir ba mu fay nekk nee na sëñ Moussa Ka moo ko nettali sëñ Mor Mbaye Cissé ko nettali sëñ Mouhamadou Diop mu wax ma ko Seydina Aboubacar Saddiq dafa waxoon ni inna diina naa mabniyun ala naqli la ala naqli diine lislaam dañ ko tuxal ci texte waaye doo wax invention lu sa xel neex rek da ngay fexe ba jëlee ko ci texte bu wóor kon fi ma ko jëlee mooy sëñ Mouhamadou Diop taalibe sëñ Moustapha May moo toog sëñ Maman ma Siise wax ko te wóolu naa diine mi ko maandu la yeneen sëñ Maman Bay Siise moo ni leen sëriñ Moussa Ka de ko doy waar la mës na di waxtaan ak man ba wax ma ni ma sëriñ Touba kenn xamul lu mu doon ni bi may nekk waxambaane man sëriñ Moussa Ka damaa amoon benn mébét di ko nësër naan su ma demee ba sëriñ Touba miin ma lool xam suma tur yi bu baax woo boobaa doy na sëkk loolu moo ma dàqal aljana nee na ma daan nëfër loolu moom sëñ Moussa Ka da doon nëfër su demee ba sëñ Touba xam turam dong di ko woo di ko sant dara nee na loola moo ko dàqal aljana mu koy wax ba benn bis nee na sëñ Touba santaane liggéey sëñ Mor may siite mooy nettali nee na bi mu santaane liggéey sëñ Touba ngi toog ci génn suufu garab gàddu alquran nee na mag ñaa ngi koy liggéeyal benn sàkket sëriñ Moussa Ka bi ñu ko waxee loola mu dem jàpp ci liggéey bi ngir bëgg su noppee ñu nuyoole ko sëriñ Touba ràññ bi gën a baax mu xamante moom nee muy liggéey ci sàkket ba mu yàgg sëñ Tuubaa sori na leen lool waaye daa gëstu ni waaw góor Musaa Ka mu ne ko waaw góor Musaa Ka dañuy dal daal di xëm ci suuf sëñ moon bay siise nee bi mu waxee lii dani sëñ Modou Diop nee na ma bi sëñ moon bay waxee lii dani teg ba mu yàgg mu ni xëm bi lu leen mu lu mu leen fàttali nee na ñun ñëpp ñu ne ko laajaat dañ la ko kat yaa nu gën a dégg alxuraan mu ni bi yàlla woowee yenantu yàlla Musaa ci alxuraan daa xëm yàlla moo dil siwaat représenté wu ci Sëriñ yàlla Musaa moo tax loolu sëñ Momar Ibra Cissé mu ko wax ci njaari te xam ngeen ni loolu nangu lu jara nangu la ndax sëriñ Moussa Ka ci biiri wooyam da ngay dégg toujours xalima gi mu lay wax moom la remplacé sëñ yanantu yàlla Moussa yàq yi mu yoroon mu koy jox ay kawtéef mu nekkoon miracle am yàlla yanantu mu yun dalaa jox loo xam ci ngay def say kéemtaan yàq woowu la remplacé def ko xalima di ci tagg sëriñ Touba ay kawtéefam nee nañ gàmm gi ba mu yàgg mu daal ni teg ni sëñ mu ñëwaat wuutu suñu borom ci kaw suuf nekk xalifatul ard waaye bi mu ko nekkee mag ñi toppoon yanantu yee yanantu yu baax yépp dikkaat ci nguuram liggéeyal ko ku bëgg gis yanantu yàlla Musaa xool ba ci yax bi daal di yëkkati yaxam boobu eñ boobu mooy gàmmum gi mucc ci kaw suuf kon nga xam ne loolu wax na ko ci lu bari soo demee ci hëlkil waraa man shakka anna al Mustafa walisal xadima wilaayatan doom moo di bàyyi bi mooy sëñ Mour Mustafa di nga fekk ci biir muy wax ni Musaa kàllaamullaahi moo noon Mustafa waa ñil juróom fukki julli mënul ab jataay Moussa kam mii mooy làppatoog mii Moustapha ngir yaa moom xarnu beeg jumaa géeg ñi gëmoon sa baay wax na la su bari ñi moom représentant yonent yàlla Moussa la waaye bi mu nekkee kër sëñ Momar Cissé sëñ moo Mbay Cissé mu sëriñ Ndiasse Cissé xam ngeen sëñ Ndiasse Cissé ni mu yéeme woon ci alxuraan ak la ca xew ba ko sëñ Touba wooloo ba wax koo li mu dégg ci moom mu wax ko ni ko ñu ngi koy wax ci man fa lillahi alhamdu sëñ Touba jàngloo ko sootul baqara ak Ali Imran ak Nisaa yi ak Maïda mu jàng ko ba mu àgg sëñ Touba ni ko dama laa bëgg a man mën nga alxuraan lool waaye alxuraan ji nga doon jàng ak secret yi yàlla dëxëñ ak njariñu àdduna ak àllaaxira sama loxo la nekk maa ko yor man sëñ Touba. mu daal di jébbalu ci sëñ Touba sëñ bi binduloo ko kaamil mu bind ko ba mu àgg mu jox ko sëriñ Touba sëñ bi ni ko soo mësa bind kaamil ñaata lañ ciy bàkkeloo mu ne ko ñetti dërëmu ngurdu mu ne ko kajoor ga nga nekk foo gën a jege ci fere ne ko sëriñ Masamba Diouf Samb mu yebal ko fa bind benn bataaxal ni ko soo demee na ko na wootu kaamil bi ba mu ñëwee sëñ Masamba Diop Sam ni ko koo mës a bindal kaamil ñaata la lay jox mu ne ko ñett ñetti dërëmu ngurdu mu jox ko ñetti téeméeri dërëmu ngurdu ni ko maaka màggale ndigal li ma sëñ Touba jox sa bari jaboot loolu mu koy jox kaamil bi mu ne ko gàddul kaamil bi mbindum sëñ Touba bi moo ma dàqal kaamil bi daal koy jël sëñ Ndiakhate Cissé moom moo ju sëñ Mor Mbaye Cissé ñi may wax waxoon ni may mécanicien yoonu murid ku fi yàqu maa lay defal sëñ Mor Mbaye Cissé Serigne Moussa Ka bi mu fa nekkee ci la ko woy dénkaane bii waaye dalay jàngal ne jamono ji jàkkaarloo woon ak li war a xew lépp déglu li mu wax ci bii jamono nee ndaw ñépp a ñépp a mel ni bëy yeeg xar yi seetul li mu doon woy ci biir jamono ñu dund pom yi xew ngir xam ko yéen ñépp muy xew mi xew ci jamono xale yi boo romb mu ngi ci nekk di ci feeñ xale yi da ngay romb ci mbedd mi boo demee ci géej gi ñun fan ndëkk Dakar nga gis géej gi ñépp a ngi tàggat seen yaram mel ni ay mala kon gis nga waxoon na ko dafa gisoon ni lii day ñëw mu ne ndaw ñëpp ñëpp mel ni bëyee xar yi nga ne ko ah, muy jigéen juy jigéen ju ju jug suy tukki ànd ak par yi loolu xew na jigéen ju jug suy tukki ànd ak par yi seex bàll njuur noonu na jigéenu caajaay mënee leen a tàggaleeg ak caay-caay tey loolu wër na réew mi mépp mépp penkook soowoo xibla yee yem képp jamono jii mooy jamono yaataa yumbe góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi gumbe nangu nanu loolu góor léegi daf na liggéey fecc fecc la def liggéey di fecc pour am ci dara dañuy sabaru di fecc fu nu toll kon jamono ji mooy jamono yaataa yumbe góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi gumbe ñëlee ngi fecc yi tëgg ñee di gaajo kenn amatul soxla ci koy faj aajo xaalituñu sëriñ sëriñ te def ñu mën naa nekk duma ko defal dinaa ko def kon gisoon na lii kenn amatul soxla ci koy faj aajo amaana kuy wax Balla ay saak saajo te xam ni fa mu fanaan mu ngay gamaajo ko mel ni man toog waar nit ñi wax leen ba ñëpp nit kii di tubarkàlla di muy waxtaane mu jóge fi di jaxasoo di moy di tooñ seexluwul mooy yàlla kon gis nga amaana koy wax Balla ay saak saajo te xam ni fa mu fanaan mu ngay gamaajo ngir xarnu bee ngir xarnu yéewee góor a daa tekkiw jigéen déglul wax boobu ne amee solo ngir xarnu yéewee góor a daa tekkiw jigéen bii xarnu nag jigéenu waaj fekk si leen egsi nañ ci góor dootu dem far dootu dem yàqtaani foog jigéen yi ñëw ku nekki waane ku nekk sol robbam te naa la jël ma soo ma jëlul kat du ma sëy waajal ma te sàkkuwul dara lu dul mooy yàlla ak ay dërëm du ca def sax yàlla soo ragalut yàlla nga def saytaane daal ko laal ngeen daal di dem niiraani bii xarnu xarnu gone laak nasaraan xam ngeen ne xarnu gone laak nasaraan gis ngeen li xew xale yi di def lu ñuy wax check down check down en anglais mooy regarde par derrière xoolal ci sama ginnaaw li ñuy sol dañ koy wiññi jàngeen laa taksi al sora wi lii ka di ko sëñ Tuubaa waxe ja nax ju bu jël sa tubéy di ko wiññi loolu la ñuy def euh, check down jël sa yére rotal ko ñëpp di xool li nga sol looloo xew jigéen di ko def góor di ko def te aada la bu bon ndax ñu ngi ko copier ci nasaraan yi ndax Amérique lañ ko copier noir américain yi dañ leen daan jàpp di leen tëj prison bu ñu leen masaa jàpp tëj leen prison comme ñoom dañoo ñàkk seen hurriya seen liberté seen indépendance ci biir Amérique ñu leen di tooñ ngir seen der bu ñuul mu metti leen ñu duggee ci kaso bi attan nañoo xaru tubaab yi di bañ ñu xaru ñi leen jàpp ci biir ñuy dil seen braquet yi seen ceinture tuba yi di ko rocc nangu ko pour bañ ñu xaroo ko ci biir am benn lu ñuy jëfandikoo pour xaru loola war a seen tuba yi kon di yëmbax duñ ko mën a takk léegi ñu dem ba léegi dëkk bu taar dañu yooyu ci ñoom ci loolu ci yooyu colin kon Serigne Moussa Ka daa mel ne jàkkaarloo woon lii dina xew ci phénomène la moo tax mu ni bii xarnu xarnu gone la ak nasaraan ak seet yi ak jaaykat yi jëm niiraan jaaykat yi ñu ngi ci biir ndax dégg ngeen ñu ni yonent yàlla Isa radiyallahu anhu euh, sallallahu alayhi wa sallam mas na di wër di jaay di jaay euh, mas na di wër di liggéey di ay kéemtaan di jaay dajeeg euh, ku ñuy wax iblis iblis xam ngeen ni moom baaxul mu dajeeg iblis iblis ni ko euh, teeg maa dimbali man de dama doon jaay le lambale mu ne ko loo doon jaay mu ne ko ñeenti mbaam laa doon jaay waaye samay mbaam dafa am bu ñu des mënut a fexe ba jar mu ne ko ban nga desle ak yan nga jarle ak nu ñu tuddoon yi nga doon jaay ah iblis daal di wax yonent yàlla isa alayhi salaam ni ko mbaam mu njëkk mi mbaamu ki ñaan la tudd jar na nag mu ne ko koo ko jaay mu ne ko doomi sëriñ si laa ko jaay dem naa ban jënd ko mu ne ko mbaam mi ci des nu mu tudd mu ne ko mbaamu wor la tudd jigéen ñi dem naa ba ne jëndal ma ko jigéen mën ngaa def lépp ci biir balay wor day mel ne xamula woon day fàtte lan ko defal sax démb mu ne meneen mbaam mi mooy mbaamu rëy dem naa jaay ko borom alal yi jënd nañ ko alal bu oyof jafe na lool ñe ñeenteel bi mbaam nag mu ne ko mooy mbaam mu ñuy wax mbaamu sàcc ak wax lu dul dëgg mu ne ko demal jaay ko jaaykat yi dina dina jar yant yàlla isaa wax ko loolu gis nga jaaykat yi léegi ci jamono dañuy denc dara ba mu seer ñu la ko jaay njëg goo xam ne tegiwul ci yoon teg ci waat wurëy barke sëriñ Tuubaa barke sëñ si xawa balla nangam laa ko jënd fekk du dëgg moo tax kon ñoom la doon waxal nee na nee na bii xarnu xarnu bu gone la ak nasaraan ak seef yi ak jaaykat yi jëm niiraan kenn faaliwul kenn ku boroom dërëm ak si nañ ci kenn faaliwul kenn ku dul boroom dërëm kenn toppatul kenn di sàkku ay ngërëm dërëm rek na teew rek ñu jël dund gépp matérialiser ko matérial rek soo ko amul bokkatoo ci nit ñi soo ko amul doo borom xam-xam soo ko amul amoo baax ci dëkk bi loolay waral mujj gi da ngay profité di wuti gi noo amee baax na ñaawal sa amin ndax dërëm lañu ñu xool mu ni góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo ci cantine déglu bii wax ni mu amee solo góor ñoog jigéen ñi jaxasoo ci cantine ku ne di liif liif ñu mel ni ay xoo léegi góor ak jigéen suturaaluñ sax seen bopp fi ñuy taxawaalu dafa mooy sax mën naa nekk ci cantine mbedd yi moo tax mu ni góor ak jigéen jaxasoo ci ay kan ku ne di liif liif ñu mel ni ay tam wa kullu laxmin min xaraamin qad nabat fa naaru kul awlaa bihi kama sabat kon loo lekk ci lu riba sawara rek nga moo koy dëndee ëllëg mu ni yàllaa dogal ci xam bi jigéen ju bon koo gën a yaakaar su ñëwee mooy gën a bon yàlla dogal ci xarnu bii ku mu koo mujj jël mooy gën a métti gën a def saw la jël yàllaa dogal ci xarnu bii bone bu ñëw yaa ñépp a koy bokk mu mel ni as ndaw yàllaa dogal ci xarnu bii ay kasara jigéen ñi ak junni yi dootuñu dara xoolal benn junni boo daan taalee si léegi mu jeex dootuñu dara ku woote yoonu njub ku woote yoonu njub ñu daldi fooyu ku woote yoonu beew ñu daldi xooyu góor ak jigéen ñépp di waaj wuy ci naka ki ndaw ñépp fay bangiir di daw si waaye wolof digal ko ak dugal ko xàmmeewu ko dégal ko ak mbugal ko suñ dajee ka di digal sikkal ko suñ dajee ka leen di mugal sukkal ko aalim ki wax dëgg nu faf gengal ko jaayil di wax ay fenn nu faf dëggal ko mu ni su ma nammee amati man ci gone yii yàlla ma almaayee fital ci kanu yi suur naa ci këll këll këll këll ba doon ñam maa ngi waccoo ko gal ñu ngi ci boobu jamono waaw ci man ci gone yii yàlla na ma almaaya fital ci kano yi suur naa ci këll këll këll bu doonu ñam maa ngi wàccoo ka gàll i léegi am ci napp lay doon dañuy mujj sax sonal la moom gisoon na loolu lépp waaye sëriñ Musaa Ka ci xarañam ba tey rek ma tëjee benn wooyam ci xerañam ba tey dafa am benn guddi muy doxantu dégg dégg benn séet bu ñu yóbbu séet séet ndax wax naa ni sëñ Musaa Ka bàyyiwul dara lépp lu jariñ nit rek woy na ko ndax sëñ Tuubaa moo ko woon def ko noonu gis ngeen woy yi mu woy njaareem gis la fa romb seet lu yi garab yi fa sax mu jàngat lépp bi mu nuyoo Serigne Touba xaadim rasul Serigne Touba ni ko sama dëkk bi naat na de gis nga àll bi ni mu baree garab sëñ Musaa Ka ni ko seet nañ ko koy bàll ay mu ne ko yan garaba fi sax xam nga meññet yi dañ mu saaka ne ko wàññi nañ ci fanweer ak ñett dégg naa génn kilifa muy waat naan sama maam ni mu def ci buurul basiit kenn defu ko noonu la def tagg ci ma sëñ Tuubaa am na nonga boo xam ni noonu la def ay garab garab la ci wooyee buurul basiit garab yi sax njaalim buurul basiit dafa nuyu sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa ni ko yan garab la sëñ mu saaka rek mu ubbeeku ni ko bébbu newun ngi kàddun daqaarun wa féex sumpun xureelun wa kël ron rëb ngeeru jimbun wa déemun wa looro soona nip nibu haa cengun bi benteña rand darkasun yiiru ratun wa wuulun wa këwsun guy wa mbéy gile haa foftan wëwén sawat saab-saab akka saa biiru muy fanweeri garab ak ñett fanweeri ñett mu fexe ba dugal woy woowu ci meññet yi saxoon ci dëkku Sëriñ Tuubaa tedd bii waaw ah. kon kooku phénomène la bàyyiwul dara loo xam ni lu murit di soxla ëllëg murit war ta ñàkk ful la di jéggaani parce que lépp am na ko Serigne Moussa Ka bala nga woon xam dëgg-dëgg xereñam nga jàng ku mel ni France nga xool Victor Hugo Honoré de Balzac José Marie Heredia dégg nga Montesquieu euh, Molière Racine Corneille Boileau ñooñu ñëpp nga jàng seen bind ba xam leen ñoom tubaab lañ doon bind mais lañ doon bind lépp ñu ko tudde ay figure rhétorique boo ñëwee ci sëñ Moussa Ka ci wolof la koy defee dina ko jàngal-jàngal bu simple gën leen a xereñ ñoom ñëpp ba dëkk àdduna yi jeex nag muy Espagne muy Angleterre muy Italie muy France bindkat yi fa nekk yëpp li ñuy xereñ xereñ daal lu sëñ Moussa Ka dafa mën leen a jàngal wooyu te sëriñ Tuubaa moo ko def noonu ku xereñ la woon ci wooyu ma ni wooyu bi mu mujj beneen bi mu wooyu nii nga xam ne njuuj njaaj la tudd sëriñ Samba yàlla yàlla yokki leeram wax na ni def na bis conférence ci États-Unis en 1975 nee na nit ñi topp ko di wër ci marché bi xasida gi bëgg koo am ñu fexe ba gis ko ndax yéem gum leen yéem nga xool sëñ Moussa Ka bi mu koy woy pourtant inspiration bu gàtt la ko woyee ndax dafa romb benn séet bu ñu yóbbu guddi rek jigéen ñi bu ñu yóbbu séet dañuy xaxar ñu ngi jiital seen séet naan ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj loolu ñu doon woy yóbbu seen mbokk ngir mu dem ci néegu boroom këram. Serigne Moussa Ka mu ngi doon doxantu boot loxo yi naka la ko dégg rek mel ni daa am inspiration rek wooy ci sëñ Tuuba bi mu leen déggee ñu naan ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj moom ci la jëlee woy woo woy ko muy njuuj njaaj mu ni na déglu ma dellooti fent ab daaj ba zaayir sa di baatin julli gënu ko maaj damay wëlbati mboolem wayi ni soo daal ba feem yépp di baatin jar di seetaan damaa romb ku céetal mu naan ma kaay laaj ku jiital ki ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ ba faf jub ni ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ak ki ma àndal nu dem ba tuuba faral jébbulu moo gën torox su defal ànd bi yàlla ak sëriñ tuubaa te yonen di sa wommat nga jublu tuubaa ilaa baariukum yaa unaa su tuuboo wa koonoo maa cheikhi lahu aniboo mu hayaa uka badrin ne leen ko taaséer xawaa jëw ëra usnin ma may ko téeméer ku séetal ngërëmam day la neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo puuj paaj ki lee jar di ko woy mooy xadimu adnaan te maa jib moo telang lu mbaa jaan abul fadili xaqan xadimi taaxa wasa sibtu abi bi wanaa la jaaxa sutub balla balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangu mbàkkee sangub sëriñ ndaam caqub kër maaram muy diggal banuy raas ñi teew ñi fi téewul asal du seen maas ma woy ndaama la gàttoon te gitti waa paas te raw yaaramu paas ak rijjaalu mug naas alaalam tara ay naaya misla say xii kamaalan wa jamaalan azala was xii sëriñ bàmba du seen màppandoo du seen maas na ngeen déglu mbindam mi borom araf maas mbirum jësbu ba la mu wax danaa ko njambaas ba ngeen xam ni sëriñ bàmba laa diram mbaas sëriñ bee jarawoy mbàkke moo yayoo taas damaa yeb ci saxaaram ca laaju may paas sëriñ bee ko niroog Mustapha te diixul wanguloon sittixul ba du ba dim njool sëggaayum tiññi ngàttay na muy njatteeg waaye naqaree dégg la tiñ tiñ ñiy bay xam nañ ko nga xam ni tiñ dugub bi nii yenn saa yi am ñu ñuy wax tiñ ngàtt ak tiñ njool tiñ mi day xaw a yem mel ni lu sëgg def nii mu ni sëñ Tuubaa forme bi mu yoroon bu taxawee di julli forme tiñ boobu la jox moo tax mu ni sëggaayum tiñ ngàttay na muy njatteeg maar maar ci olof mooy dox ni muy njatte doxam bu taxawee di julli noonu lay mel day woy formam ni mu niroog yanante bi mu ni sëggaayum tiñ ngàttay na muy njatteeg maar te baatam dani colleet ba tiimi lax yaar réyul tuutiwuloon gàttuloon ba dim dooñu bu daa ree du ko kekkul da daa saxoo muuñ waaw mu ni dax ko óobi sanaayaa u suhru layla aw siraaju zala anaara layla da daa muuy du yor ñetti kaala yooyu ñoor rawaan yaa nga ko daan téete wàllu ndeyjoor su muuraay ba ni mel sikkim ba ni laas di saflaari wurus moo ko jekk ay paas te xiisul ba ni peccit fa ful di aw ñuul yaram waa a tax mel ni jaani ngoolool te leeru yaramam tax na cër ya xeereer da daa da daa jolli di ci baatin ba sàcc ceeñeer te ak xarkanamam day nuroog goros naar te nuuru bakkanam day nuroog magum weer ca la koy wooye ba mu yàgg mu ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan tabaaraka ma jàngal ko saaru purxaan xam ngeen ni mbargaan wala fi mu doon daan woowee saaru yuusufa yonent yàlla yusufa daa rafetoon lool ni ko alxuraan waxee falma sandi at bi bakri hinna nga xam ne jigéen ñi bu ñu ko gisee dañoo dem bay tàggoog seen sago euh, rafetaayam boobu moo tax bi mu bëggee wooy Serigne Touba mu ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan laa bëgg wax yusufa ko moo dàq yusufa la borom taar bi le semmal na saaru mbargaan comme ci alxuraan dégg nga tabaarakala ahsanal xaaliqiin yàlla bëggul caxu moo tax mu waxe noonu moo tax mu bañ a tax sëñ Tuuba mu ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan tabaaraka ma jàngal ko saaru Poroxaan ni la bu tawreetu ñëwaatoon mu far di Muusa bu injiilu ñëwaatoon mu doon Isa ni ko sa géeju xikkamit raw na géeju Luqmaan sa waxtaanu xaddiisit sewal na Nuxmaan xasaayit yi nga taalif mënii su koo móol ajaayib yi nga seeñal mënii su koo jeel mu dem ba mu yàgg mu ni ko sa mbóotum xalimaa raw dabbuusu Muusa te wéy dee yi nga dekkal te woon ne koo tifli sa lor wi tufal ko busra mu tàggoog lori duniyaa kasaaka oxra le nooyin ñede gaalam ko fulku mas'ul la saawaay defi taalif ci fulku mas'ul la ibrahima def taali gaa yi nemrose nga def gaa yi daan wax ko maak yi même chose maqamaatuka xaabat liman ta jalla anil jiili fa waylul liman tawalla karaamay tiijaani sa tàmbutil peey maqaamam jiilaani ca ban wa ngay xeey maqaamam juniidu ak mbuuti tay fuur ci sag ndaw nga ko làmbut ndax karaamay awliyaa yi sa mbuubitum néeg place yi ñu war a màggal la say goney toog da ngay dégg boobu wax imaam Junaydu xam ngeen ni Mouhamadou Hariri moo ko remplacé ci nguur gi Mouhamadou Hariri juróom benn fukki at la def pour door a nekk xutbu zamaan yilif jamono yoo xam ne lekkul nelawul noppalu euh, Junaydu bu ñu la waxee ni c'est le père spirituel du soufisme ni mu def ci soufisme imam Junayd ak Isaab lu tay fóor boo demee xasida Sëriñ Tuubaa gi ñuy wax xamsatu rijaal mu wax la juróomi góoru yàlla yooyu Sëriñ Musaa Ka ni ko maqaamam Junayd ak mbuuti tay fóor ci sag ndaw nga ko làmboo te tax ci laa foor kon nga xam ni sëñ Tuubaa leneen la mu ne ko karaama yi awliyaa yi wàllu yi seen karaama mooy sa mbuubitum néeg place yi ñu war a màggal la say gone toog waaw kon ku xamoon Serigne Touba la ku xereñ la woon ci woy kenn mën da jeex la ay woyam waaye ma daal di def tuuti escale dem gaaw ci Serigne Mbaye Jaxate radiyallahu anhu moom xam ngeen ni Serigne Baye Jaxate radiyallahu anhu doom la ci maam ma jaxate kala mi ñëpp xam mu nekk koo xam ni Serigne Touba wax nañ ne jaar na ci moom jàng ci moom arut arut gis ngeen sax wooyu mu woyanteeg Serigne Touba ci arut te Serigne Touba ni ginnaaw bi lu mu réccu la wooy yooyu mu woyanteeg moom muy ñaari bama wa bama nga xam dañoo def xaafiye bi wolof wooy ko arab moom sëñ xaalima jaxate kala ku bari woon xam-xam la moo jur sëriñ Mor Saasum Jaxate mi nga xam ne jàngal na Serigne Saliou Mbacke radiyallahu anhu as lëf ci xam-xamu naxu euh, mooy magi Serigne Mbaye Jaxate mii. Mbaye Jaxate ci famille baayam moo dem pare ak Serigne Touba ànd ak moom Serigne Touba tamit ubbi ko def ko kiimtaan mu nekk koo xam ne moom moraliste la yarekat la da daan dimbali taalibe wi di la wan sa diggante ak yàlla di la yar di la teg ci yoon gis ngeen woy wi nga xam ne moom la woy dénk ko benn taalibeem bu tudd Xasan. xasan taalibiim la woon moom Serigne Bay Jaxate mu dénk ko ko ngir di ko yee ci àdduna di ko xamal ne loo am ci àdduna lu mu rëy rëy lu dul ab yar rek ñàkk nga ko yar dong moo am solo mu ni rikk asal lu mën a xew ci dégg nga ci bëxrul bu xóor la ko way rikk asal lu mën a xew xawal ndigal te yaru yow kon di nga làq wépp yiw tey ak ëllëg maa la ko wax mboolem ngëneel lu deeti wut yaroo ko gën gën gu rafet moo jara ndox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek a mat a xam ku yaru rek a mat a am ku yaruwul matu la xam matu la xam turam wa tax ku faboo ni junni jox la it te jàpputub yar jox la yit léegi nga gis junni yaro boroomu bi yar for ko ta tex yar yemoowul ak dara soo ko amee ñàkkoo dara soo ko ñàkkeet amoo dara sëriñ bi yàlla nanu ko jox ab yàlla dee fi gën nit ab yàlla dee fi suti nit ab yàlla dee fi rawi nit di du juddoo kër yu yàq judd bu rëy matu la ndamoo ragal yàllaa mata ndamoo te ku ko am sax du ko ndamoo ni dootul gis mbaaxam nga sax am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba max te yàlla nee ci alxuraan wutal ci man ab kerkeraan sëriñëy ab kerkeraan asan jàppal ci lii ma wax kon gis nga boobu wooy soxal na ñépp ñi nga xam ni ñu ngi ci yoonu murit ndax yoonu murit teggi na ko lal bokkut ak yoon yu bari lu bari ñëwees ko ko wax feneen waaye ci biir yoonu murit ñu meesu ko lépp ci teggin la gis nga ci biir wolofalu wolofal boobu Serigne Moussa Ka def mu ngi nettali nee na maam Cerno boroom dëkk bii mas naa toog am kenn ci taalibe yi ku jël satalaam rek dem jëfandikoo ko ci lu dul ndigalu maam Cerno maam Cerno woolu ko ba mu ñëw mu ni ko li mu def tey ci bàkkaar mel na ni ku jël waajuram bu jigéen yóbbu ko ci waajur ci bérébu waajuram bu góor jëf ci jëf yi waajuram bu góor ci sama saala googu mu jël te joxuma ko ndigal loolu suñu ko bind moo ci biir wasiyatu niswaan mel na ni ku jul wéy jël waajuram bu jigéen dugal ko ci biir néegu waajuram bu góor jëf ci jëf yi waajuram bu góor ci satala googu mu jël satala sëriñ suñu musaakaa ni satala sëriñ ndegam nii la toll kon ñu ñuy jaxasoo sëriñ ak di ko tooñ ci lu nekk ñun xamu fu lu jëm kon yar maa ngi yoonu murid am na loo xam nangu ko parce que ci yar la dox ci ay teggin la dox ci yar la dox ñoom ñëpp yar lañu amoon ndax noonu lañ topp woon ak Serigne Touba. gis nga borom dëkk bi di Serigne maam Thierno borom Darou Mouhty dem na ba Serigne Touba lépp luy fiq maam la ko teg ci loxoom lépp. gis ngeen ci biir wala fa la maam Thierno sëñ Moussa Ka di wax ni di wax ni bambaane maam Thierno na leen gàgganti man bi bis penc balaay li jëndi leen jën ko ci biir wala fa lan moo sababoon loolu naar yi ci gànnaar lu ne indi lañ ko sëñ Tuubaa ci laaj ndax biñu demee ba mu jaaxal leen jombal leen dañ ni léegi kii moo wuute yant bi xam na lépp ñu masa am nag ñaari situation yu posé ci wàllu fiq benn bi mooy dañu am lu ñuy wax xunsa ci arab xunsa mooy mbuuna gaana loolu arab français di wax bisexué dafa am awra góor ak awra jigéen benn liir benn xale bu juddu am awra góor ak jigéen dem ba baayam faatu ñuy miraas xamuñu cëru góor lay am ak cëru jigéen ah problème am beneen bi ci def benn xar moo xam ni am xar moo xam ni ndayam xar baayam xar xar mi juddu di nàmp tuuti rek bàyyi yaay ji dee mu daal di amoon xaj bu jigéen bu nekkoon foofu ci naar yi xaj bi di ko nàmpal ba mu mat tëbaski jot xamuñu ba xam dagan naa tëbaskeem déet ñaari laaj yi posé wu te ñoom mënuñu ko jàng seeni téere ñun sëñ Tuubaa rek a ci man dara ñoom naar yi. li ñuy laaj ko sëñ Tuubaa mu ne leen dem leen ci sama waa ji maam Cerno rek mën na leen a bi ñu ñëwee ci maam Thierno nga xam ni fiq ni mu ci géejoo woon bi ñu ñëwee fekkoog ndeysaan taar ba mu ñur suñu ay ay dara Mbàkke ñu nuyu ko ni ko Mbàkke sëñ Tuubaa moo nu yebal dafa am ñaari laaj yu nu jaaxal ñu la koy laaj mu ni bismillah ñu wax ko ba noppi mu ni ah loolu yomb na ngeen xar mi ndayam xar la baayam xar ne ko waaw mu ne aslu bee am solo cosaan li yaayam xar la baayam xar la xar la su ngeen demee ngeen tëbaskee ginaar mu ngi lekk neefara fas te da ngeen di lekk ginaar te doon lekk fas picc mu ngi lekk miir di jàmbur da ngeen di lekk picc kon li am solo mooy ndayam xar la baayam xar la xar la na ngeen ko tabaskee beneen laaj bi mu ni leen xursaa boobu di nguun a ngaana bu ngeen demee na ngeen ko tuurloo ndox bu tuuree ndox awra bu génne ndox ma ngeen àtte ko ca loola mooy cëram maam Cerno dafa jeexaloon fiq loolu la suñ musaaka ni bambaa bi maam Cerno na leen gàgganti man bamba bis pinc balaay lijjanti waaye gis nga tegginam pour wax la teggin rek teggin moo tax bi sëñ Tuubaa bindee di bind sax ay téere xam-xam ñaar lañ ko xamal si yi gën a siiw benn bi mbindoon sëñ baraama jaxate ni ko doon jàngal ci wàllu euh, arut ak naxu di xool fu mu toll ak beneen bi nga xam moom la bindoon ci jamonoy peste yi pour ñaanal réew mi ndax sëñ Tuubaa moo ne ko loo bind ñaan ko yàlla mu def ko waaye bëggul woon di wane xam-xamam ngir rek teggin kon yoonu mu ci teggin la mu si dox waaye sëriñ bay jaxate itam bàyyiwul dara wooyal nanu dee di la xamal ni dee loo mën a am lan ko fiy bàyyi ak classe sociale boo bokk xam ngeen ni alaaj njuga kebe bi mu wàccee liggéey 84 bi ko sëriñ Abdul Xaadir di julli te sëriñ Abdulaat yebal ko bi mu ñëwee ba taxaw ci néewu ñu ko kebe gis boobu de yàlla daa dogal benn dof wàcc ci liggéey ci même jour bi ñaari néew yi rek ñoo tëdd juróom-ñaari mètre percal sëriñ Abdul Xaadir ci ragal yàlla ji bi mu ne tëll la ni salaamu aleykum ñu ne ko wa aleykum salaam mu ne ku ciy njuga maa ngi gestu xool ko ni ko kii la war a doon de mu ne xàmmee naa ko yéen àdduna ku ciy njuga ñoom ñaar gis nga loolu moom la sëñ Mbay Jaxate dina wooy dina bàyyiloo xel ni classe sociale boo mën a bokk na nga teey boo doon wàcc avion moo tax mu indil la yi possible su dee avion waruwaay wala mbaam wala gileem wala fas ngay war wala oto wala xaama yaa xam lu mu doon di ko wàcc gis dugg ci suuf su dee ci dëkkuwaay étage lay doon wala néegu ñax wala mbaar di nga ko wàcc dugg ci suuf su dee lekk yi wata boor la wala cere wala ceeb wala dëxin qu'importe di nga ko wàcc dugg ci biir suuf moom la lay woy ci woy woowu di la jàngal ni dee loo am dina ko jël kon defaral sa bopp la ngaa dee mu ni àdduna bëgg na laa fob waaye yow na nga bañ lu fob fobit na nga fob say tànk teg ko fi suuf jekkil te riigu fi suufu si yàlla si bu fi jug loo jëm jëmit kaw da ngay diilu te dong fi suuf mu ni lalub jittax ak lalub weñ ak lalub tagar ak lalub sëlën boo ci tëddeet wàcc dellu fi suuf mbaam ak gëléem ak fëfal naaw ak wataa ci ngelaw loo ciy warit du la téexëy bis ni céngi fi suuf néegu ñax ak mbaaru seng ak taati suufa ci kaw loo yàgg-yàgg ci ñoom it génn dugg ci suuf cerey layak wata boor ak ndapp ndiiru ku sëp mbuuma kum coxa faf yem bis bi ngay gane suuf jëlub lingeer ak jëlub jaam ak jëlub xajayem loo mën a jël jël du tee dee jël la dénk la suuf baa doola ak buura ku dak ñépp ñoo xalayem lu yàgg-yàgg dañuy booloo ni meññ ci suuf nga xam ni kon ci wooy woowu loo mën di am ci àdduna rek dina tax nga waajal si bopp di nga dee fàttee ka bon ndax dee kenn warul di ko fàtte yonent bi sallallahu taala alayhi wa wax na ni am na ko ko laaj defe naa boo dul Abu Hurayra war a nekk war a nekk Abdullah ibnu Mas'ud laaj na ko ni ko ndax yow yaa rasulallah am na bu ëllëgee ñoo xam ni ñu dinañu dekkuwaale ànd ak daaw yi xam ngeen ni suhadaaw yi kenn du leen laaj ëllëg direct àjjana la ñu doon mooy li ñuy wax les martyrs yu sëyit daana ci toolul islam ndax dina am ñuy dekkuwaale ci seen rang taxaw ci ñoom te fekk bokkuñu woon ci ñi xeex yonent bi ni koo xam ni day fàttaliku dee ci bis bi ñu mat ñaar fukki yoon kon gis ngeen fàttaliku dee ni mu amee solo moo tax sëñ bay jaxate ni fàttee ka bon fàtte dee rek kay waral nit a beew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak a beew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew koo xam ni xam na ni dee ngi ñëw te faaw mu ñëw ni nemm rek a ko war tey jéem a daw yëfi ndaw tuubug mooy ak yaru moo war képp koo mën a gis dee gaa ngi dàq te day jot ñépp kenn du ko raw lépp mat la tiisoo lu dul mooy yàlla giy juru xay lépp mat la bëggit lu dul njub dong giy juru yiw loo wér-wérit wopp bis loo tedd tedd torox loo mën mënit tële bis loo wax waxit ni selaw loo sant sant ni mbas loo maare maare ni cam loo jaglu jaglu tawat àdduna yeewu ci yow bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loolu di mbir àdduna kër la gu ñuy dox jëm ci kër gi ta kaw àdduna kër la gu ñuy sonnee ka jaamu di daw àllaaxiraa di këru xéewal lu bon du fa ñëw koo xam ne nekk na ci jaamu tey ba deete bu wér soo lëggee ñépp ñee koo ñee te bokk ko naw lu ab jullit mën a am tey jii ba koy nuru mbég yóbbal la rek na koy santee ka jaamu di daw kër gii deful kër gu ñuy teddee ka tëdd di wéy mën di fàttee ka beew bul fàtte mukk ka beew nga ni ko ndax loolu doy na mu ni déedéet xolu doomu aadama mooy généralu cër yi gis ngeen xol yanant bi nee na jël nañu cëru doomu aadama yëpp def ko benn armée général bi ci yilif ñëpp mooy xol xol su baaxee lépp baax su bonee lépp bon moo tax sëñ Baye Jaxate ni la yow Ablaye Diop Bichri jàppal sa xol bii defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sa xol moo lu muy xalafaj sa kër lu jag-jag te sa xol tax ripp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla mbaa mi ngoon kak xaj sa kër lu jag-jag te sab xol tax ripp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla mbaa mi ngoon kaki xaj defar sa xol ba sa xol bi ler leree ka melax moo gën di wut néega kiy sàkket yu fatt taraj ña dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ñi ngi tey ci sëg yi ñuy cawi yar footoo lu dégg faraj sa kër lu jag-jag bu ruugii rot nga génn ko dem yow rek kenn du la toppit menn xel du ko daj te rikk ak sa bakkan jàppal ma àddina wor te daal di wéy bala laa wor kon sa mbir du fi lëj am wéttal ak ñàkk wéttal waa ji ñoo xala yem buur ak dagam ya mu àndal ñoo xaloo yemi mujj buur ak ñi koy topp ñoo yem képp ndax ku ci dee ni comm cim kan mu xat lëndëm ba far ni kërëj ndegam dangaa bëgg a am wéttal wudul xala deñ ubbil sa xol bi la yow tàbbal ci yàlla te tëj loo tëj ci sa xol lu dul moom it mu xëy ni melas nit koo fi gis dana dee ndax boo fi gis dana toj néeg boo fi gis dana tas kër boo fi gis dana tas waa kër ga mu ji tas àdduna mbég du fi xaj àdduna kër la ko bon ngir mus la jag ca du jag ku aajowut lu jagam tey aajo kenn du ko faj gis nga àdduna ak alaxira ñaara ngi nii ñépp a ngi daw wuti àdduna bàyyi alaxira wooye la ko ci bayit bu simple mu ni la gis naa la gis naa la ngay dàqi ab yaafus te séenu la ko kon nag na ngay dabe ak njaxlaf te dàquloo xam ngeen àdduna yaafu la àdduna du mu jëkk kenn ñi ko toppoon da leen di nax rek waaye ñun ñu ngi daw di ko wuti ji te duñ ko jot mukk ndax yaafu la sàggane àllaaxira ji nga xam ni xaarul kenn moom ku jëful doo ko fekk dara moo tax mu ni gis naa la ngay dàqi ab yaafu sa séenuloo ko kon nag na ngay dabe ab njaxlaf te dàquloo mu ni ku nekk ci leb leb mooy abani yoon mii daan ku nekk ci leb di daagoo kay taxaw tani nag day jiitu ñay jaaba kay daw day larax mënu ko kon wan na li jëf rek moo tax sa cër yii yàlla may la bu ci moy mukk yàlla moo tax mu ni boy bëy la bëgg te bëy buy boy mu daa di ko rey saytaane boy la sa cër yéey bëy bi bul ba mu boy lan la wax moom sëñ bay jaxate xam ngeen ni boy mooy till boy mooy chakal mooy till day lekk bëy moo tax mu ni boy bëy la bëgg bëy rek la bëgg a lekk boy bëy la bëgg te bëy buy boy boy mooy taxawaalu ji amul ku ko garde rek ta euh, di am liberté boppam moo tax mu ni boy bëy la bëgg te bëy buy boy mu daa di ko rey seytaane boy la sa cër yeey bëy bi bul ba mu boy nga ni mu ko wooyee ràbbale ko ci ay wolof yoo xam ne yu xóot la yu rungee dugal ko ci biir moom it sëriñ Moussa Ka ko dellusi ci woy ndax sëriñ Baye Jaxate daa bàyyi woon woy bi fi sëriñ Touba jógee dañu man daal dootuma woy kenn kenn mësatuma sëriñ daa di toog rek demul loolu waral ci ginnaaw bi muy woyaat sëriñ Modou Moustapha mu ne ko Cheikh Moustapha maa sama lépp a ngi sama ñëpp a ngi nii maa ngi nii soo doon bañ tam tey nangu naa ñëw naa fi yow ay temps daa bañoon waaye wooy ci teggin sëñ Moussa Ka xam na ni kii magam la waaye mën na koo jox koo tey sëñ Moussa Ka dafa xëy sànni ko bayit wooy ko ci ngir bëgg mu soññ ko ngir mu dem ci sëñ Modou Moustapha nan la ko sàn sànnee sëñ Moussa ko mën a wooy la daa jël sant sëñ Bay Jaxate génn ci wooy xam ngeen ni jaxate mooy sant bi waaye baatu jax boo demee ci géej da ngay jax di pagayee ba jën yi génn nga mën a jàpp loolooy jax di ngay jax géej moo tax mu woo sëñ Bay Jaxate benn yor yor mu sëñ Moussa Ka ni ko Babacar Jaxate bu njëkk bi kon santam la wax Babacar jaxatee mel ni da ko wuy mu ne ko Babacar jaxatoo jax ga def defatoo ba tax mu ne ko Babacar jaxatee Babacar jaxatoo Babacar maanaam jax ga doon defaat defaat jaxatin lekkatin naanatin loolu la ko bëgg a wax mu ne ko Babacar jaxatee Babacar jaxatoo Babacar jaxatin gaalu ngëneel gi nga war boo joowul jaxatoo booy teeri doo ami ndam sëñ mbay Jaxate dégg wax ji jug ni ko waaw góor Moussa kon ma jug tekki ndam yenu ndam bokk ndabi ndam su ma demee fekk fay ndabi ndam daal di def ci la ginnaaw bi la dem ci sëñ Modou Moustapha jébbaluwaat yeeslu jox ko léppam sëñ Modou Moustapha teral ko dimbali ko ba mujj gi ci la wooye wooyam woowu seex Moustapha maa ngi nii lew naa la jënd nga ma yaa lu ëpp sama njëg jox ma sang nga ma diirub li may dund man sax naa ci say yoxo fab far sax ci yow sax ci say wax faaw jàpp nga ma kay rëcc kooka du man kay man kay déeti génn ci yow mii it du man ci nga ma yaa yeewu yaa mën a yeewu si gor ba dootu fa jug teraa nga ngay yeewe as gor pinti pantagama yaa fab ndamal penku ak waa soowu jox nga ma jël penkoo gi soowoo ngi may ñee war nga togg nga ma yaa tedd yaa ma teral yaa jàpp yaa ma jafal yaa mucc yaa ma musal jaaraama tedd nga ma yow aayi wooma saa kay gi yàlla boo gisu ay ci kay gi yàlla nga yàgg pal palaale ga ma xañoo ma wërsëg xañoo ma sag xañoo ma njariñ xañoo ma barke xañoo ma nit doyan ci nga ma man néegu suufe rek laa woon yaa ma doon dini weñ defar ma nag ba ma jag yeesal ma faale nga ma yow yàlla ak yoneen bi ak sëriñ bi ñi dañu laa jiital nga jiital ma yokkul faw yokk nga ma yaa war wàcc fi man wàcce barke fi man wàcce fi ndaw fi man soo tànn sang nga loolu moo tax mu woy ko xam ngeen ba tey nii moom Serigne Baye Jaxate radiyallahu anhu bàyyiwul benn domaine ndax sëriñ fii li xew léegi sëriñ fii mel ni dañuy ab ay taalibe duñ leen ñimee wax dëgg loolu waxoon nag sëriñ fii parce naa ko wax sëriñ Abdul Aziz abu radiyal ku baax a ngoo sëriñ Abdul Aziz Abo mu sëñ mu sëñ Abo radiyallahu anhu mu sëñ Baara ku baax la mas naa ko wax ci wetam mu ni man ndeysaan bisri li nga wax sëñ Mbay Jaxate maa taxoon bind ko man lay waxal gis nga nit sëriñ bu baax da koy gis ni boppam la man lay wax man mii lay yedd gis nga woy woowu sëñ bay jaxate dani ku yàlla dénk mbooloo mu doy ñu di la gontal ak xëy loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom ba ñu aw siraatal mustaqim te fexe ba nu jaamu xaddiim bu wér wér te way mbaa lu ko mooy yombal xiyam daañu la war ni jëggi mbaam poñe la naa la xaqi jaam ñi nga yoroon joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw mbooloo ma mépp a nga la gaw xawma ci yow lu may taxaw jéem a muñ gàcce gu rëy gis nga wooy woowu kon sëriñ si ñoo ko moom wax na ak ñoom li xew ci jamono tamit muy jikko yi yàqu nee na xastee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib suy dégg di wax lu la saf loo xam ne lii gëmu ko kuy dégg ci yow ni la yaa gën ñëpp saa bu meree ci yow ni ñëpp la gën wax tay ayib wane ko doo daw baraw meru nit mbaa sax nga jot ngërëmam moo tax defal li nga mën yow loo mënul bàyyi ko li xew ci yii jamono bon mat na fukki yëpp ak ñeent yàlla na nu mooy déglul ma nettali ko rëy ak kañaan ak dogug mbokk ak di xas ku la gën fopp ak di yeb ku la mën ak jëw nit ak deru ko ak leb ta doo xama fay ak teg ci kóllëre ak woyaani seex ak ku am aslëf nga dem gane ko ak xir ci adduna ji ak sàggan ci laaxiraa ak fàtte yàlla nu réy mii mat di fàttaliku loolu kon sëñ mbay jaxate maa ngeeg tuwaarkal ay woyam yu bare bare bare bay waaye temps bi day xat duñ ci mën a développer lépp Cheikh Samba Diarra Mbaye it xam ngeen ni moom it woy na lu baree bari bàyyiwul dara ndax ci mag Serigne Touba ñu ci la bokkoon Serigne Touba dimbali ko euh, ba mu mën ñoo dimbili moom it. xam ngeen ni woy bi itam sëñ Mbaye jaxatee ko woy ba tey jëme ko ci ñi àddunay nax moo tax mu ni àdduna as ndaw la wuy nax wépp far wu ko nopp te wépp far wu ko nopp doo dem te doo dese tus mu ni bul déglu kenn jëppal bul gestu kenn dawal ku dee ñu fab sànni fee dil si wax ak ñi fi des kóllëre mat la fas ak koo xam ni kii gorewul àdduna nag gorewul ndax ñëpp lay xala mbas day dox di mbas ak a tas yaakaar a koy waru nit mag ak ndaw ak koo fi gis duniyaa ngi koy nëg a gis duniyaa soxal na ku nekk sox bu rëy di ko nëg te sox bu tàkk ba nuy rët muy soxal ñi fi sës soxam bi képp ku am ak ruumu jib ci sa kaw ku dul ko bindoon aras day mujj far ni melas loolu wooyam la ba tey ak yeneen ak yeneen yeneen yu mu woy Cheikh Samba Diarra Mbaye gis ngeen ni ko sëñ Touba dimbalee ndax da daan tëggal buur di ko yéeneel bu rombee ni ñëw leen wuyu buur bis sàngam nangam am na bis mu romb sëñ Touba ci njaareem mu ni ko fuqal sa tama ji ñëw ma may la lu ko gën fuqal sa tama ji ñëw ma ñëw ma may la lu ko gën Cheikh Samba daw si ni sëñ Touba soo ma nee may fan wu gudd ànd ak wér yaram ànd ak barke ànd ak mbooloo xam-xam bu yéem sama jamono ak gis sama àjjana ba laata may dee ma xam ne yaa yilif jamono yow sëriñ Touba ni ko mën naa ko fëqal sa tama jama defal la ko mu fëq tamaam ànd ak sëriñ Touba mu defal ko yépp xam ngeen ni gis gi mu gis aljanaam laata muy wàcc liggéey ca armel yi ca ndar fekk jigéeni óolul ay ni yooyu nga xam dañoo jëloon ay yére di ko fóot mu laaj leen foo leen bàyyi ko ñu ne ko ca aljanatul firdawsi sëriñ Touba mii li téyeeg foofa moonu yebal muy fóotal ku muy door a seexal mu tudd Seex Samba Jaarame Abdul Karim Mbay bu koy kuusal ay yére aljanaam war faa gane si mu def ay fan yu néew ci la liggéey dem bi mu toogee foofu ci ndar bis di jàng alxuraan fi muy toog di jàng alxuraan benn alkaati sonal ko ñëw di jël ay yéeréem di ko bëmax ni ko góor gi xanaa da ngaa wéré di jugal kii doo fi jàng alxuraan di ko dàq mu ne kalaame naa ko Serigne Touba. bi nga ko kalaamee te suba sa la alkaati di daanoo ci pont wu ndar bi tàbbi ci biir géej gi ni mee nga def dégg ngeen mu wooy ko mu ni lu may la jël mu ne ko cas sànni ba dootuma ko gis mbaa mu labal ko mu ni mes kii ma gisee la ma waaw loolu kon événement la bu mu woy mu ngi koy wax ci biir jësbul majzub euh, jësbul majzub ñu ngi jësbul majzub muy wax ni wax nga yoneen bi li mu doon manit ma wax la li nga doon yow nga def ma li ma doon kii ma gisee la mat a xam wax nga yoneen bi yow a yow moom it mu ni la yow nga ni ko yow ma ni la yow nga ni ma yow kii ma gisee la ma taxam ki la gënal li la gënal moo la gënal li la gënal ki la gënal li la gënal moo ma am moo a xam kooku mooy Serigne Touba ndax Serigne Touba moo gënal ku nekk sa bakkan te nag sa bakkan la gënal moo tax ki la gënal li la gënal li la gënal mooy sa bakkan Serigne Touba gënalaat la ko moo tax mu ni ki la gënal li la gënal moo la gënal li la gënal kii la gënal li la gënal moo mat a moo mat a waaw sëñ Cheikh Samba Diarra Mbaye wooy na tamit ay woy yu bari bokk na ci gànnaar nga gis woy bu yaatu la ci li biir lay waxe naan bëggul wurus bëggul xaalis faalewul nag ak doom gëléemi ci suufam la daan jox naari gànnaar di lay wax melo sëñ Touba bokk na ci wooy wooy maam Cheikh Ibra Fall tudde ko yaaram bi naam Fall ci nga koy dégg mu naan maam Cheikh Ibra Fall lakal wilaayatu bayna naasi zahiratan sag wàll yu njëkk a feeñ yaaram bi naam Fall naan ko ahlul hawaiji jaa'u laazimina buka fi yow ku nit bi di ree yaaram bi naam Fall kon wooy na ci fànn yu bari moom it ak wala falu suudaan bi mu wooy Serigne Fallu ak wooy woo mu wooy nga xam ni nee na ko ko faatu yaa fay njëkk a teew su ñuy jullee nga ànd ak moom di teew ñuy rab nga ànd ak moom di teew ñu dem nga des tontoo layam gis nga li mu woy Serigne Touba kenn mënu ko jeexal moom it ci fànn yooyu sëñ Mamar Kaye tamit la même chose noonu la doon wooyee tontul na ñiy wax a naan lépp bid'a la tont na wax ni déedéet bu fekkee lépp bid'a la am na nag bid'a yu rafet yoo xam war nañ ko nanga jàpp comme sunna ndax alquran dafa nekkoon ay xaaji xaaj lu tax ñu boole ko léegi def ko benn ci ci nguuru eh, eh, Seydina Ousmane bun Affan parce que loolu dafa nekk sunna bu rafet mu ni màggal gi sëñ Moodu Moustapha sos su fekkee tamit bit a bit a bu rafet ndax dañ siy jàng alxuraan di ci wàccal Serigne Touba ay kaamil kon yeneen ak yeneen da day war am ay laaj yu bare bari ndeysaan waxtu nañ ko mën ko cee wax waaye temps bi mooy xat bu ma sañoon quatre heures de temps lay doon lépp mu nekk ci ñoom ko ne ma jël ci yow lu gàtt gàtt une heure de wax la ko waaye dafa xaw a gàtt ñu jox Serigne euh, waaw gis nga fii wala fa lu sëriñ Momar Kayre la boo xam ni moom laa lay wax léegi moom lay layale màggal gi ndax am na ñu naan màggalu sëñ Tuubaa gi biddaa la gi sëñ Mori Mustafa tos loolu yàgg na ci lislaam ku ne naan lii biddaa la dañ ko tos moo tax mu wax ni màggal gu Seex Mustafa sos waaju xam dara moom du wax biddaa la danaa lixsaan la rek ci moom du wax biddaa la danaa lixsaan la rek ci moom ak rafetal mu ni yàllaa defal bàmba gi màggal payug la daa màggal boroomam di màggal mus afam yafa moom man dégg naa waaju naa màggal gi am di saxal biddaa la nekkul ci alquran na seetati moom day tontu moom mu ni mu bàyyi na seet bayit yi ma tontoo seetlu laaya yi kon mu bàyyi di ngat ku noppee den ci yàqule moom mu ni te kenn kat mënula soppim réew na fab rafetal njortam ci xew-xew yi xew tey mbaamu réccu ji moom mu ni ku bañ xalifatu doo gis loo safoo ci mbiram moo tax ba kookee du soxla màggalam jile moom moom teemu seet ël jaza bam ba daal la fayu màggal wala tax maa lu riire maandu ca moom biddaa bu dee ñaar biddaa bu baax ba yow bu ko bañ bañal bu ñaaw ba ku diingat réccu lay mujje moom loo jànge sab iina kaamil ak juróom du biddaa bii lim ku koy jote baayam kooku wàcc na moom ku jàng bii lim ci alxuraan tarax ko sa baay sa baay bu dul xutbu laxtaa bit dafay texe moom sàkkantumaa bamba mii xawsul xiyaasi ku sax ci jàng yi mooy texeeg moom waa waaju jàngati moom biddaa bu baax ku ko bañ ay maska lay njëkk a bañ bañ tomb yaag suqi yaag siddaam ya nay nangu moom mbooloo di naafile koor kuy bañ biddaa na ko bañ ibnul xataab ba ko sos biddaa la bu sell si moom kon noonu la ko tax ba woy wow jeex pour walla ni biddaa ku fekk lu ñu sos ginnaaw yanant bi la am na loo xam yanant bi daaw ko def bokk na ci tey jii yanant bi daawul war oto su fekkiwul jamonoy oto oto il faut nga war ko te moyen de transport la kon su fekkee lépp biddaa la nañ bàyyi oto ndax du sunna te yanant bi daaw ko jëfandikoo kon bu ñu lekk ceebu jën parce que xamu ko woon loolu lépp dafa nekk loo xam ne kon am na loo xam ne lu rafet la bu ko jéem a dindi dafa rafet ci lislaam bu fekkee du ci dugal ak mooy yàlla kon ñu yemale foofu kàddu yi soo amee ay laaj yoo xam war nañoo ñëwaat ñu jot ceeg yooyu moo tax dañuy bañ bëgg temps bi gagné temps euh, waaye indi woon nañu lu bare bare bare ci dul xaj waaw ah, jërëjëf jërëjëf ci waxtaan wu solo wi nga xamante ne moom nga ñu baaxe yaakaar naa ne tey ñi fi teew ñëpp seen xol sedd na ci lii nga xamante ne baax ngeen ko tey amaan nañ fi ay bind yu bees ci ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon euh, temps bi xam naa ne moo moo ñu xaw a jot ndax li ci des ci waxtu bu bëriwul te mi nga àndoon ak Serigne seen Sène Raaya moom tamit mu bëggoon a def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la Serigne bi doon waxtaane te tamit am na ay laaj yoo xamante ne rot na fi Serigne bi war cee tontu xam naa ne li des ci temps bi kon dañuy jox Serigne Cheikh seen rek ci taxu seetlu bu gàtt rek Euh, contribution ci li nga xamante ne moom la sëñ bi waxtaane su ko defee liñ mën a tontu ci laaj rek mu tontu yaakaar naa ne sëñ bi li mu indi rek moom doy na sëkk donte tontu woon benn laaj sax ci tey moom ñëpp seen xol sedd na ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam ba li nga liggéey ci yoon yi lépp yàlla kàtt na la ba nga liggéey ko àggale ko foo xamante ne kaw sa njot kon. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di ñaan borom bi subhanahu wa taala lii ñu yàgg koo taxawee bu baax waxtaan wi nag moom am na solo lool ndax ku dégg comme ni ko sëñ Abdullahi Diop Bichri waxe nit buy wax loo xam ne daf ko maîtriser dafa yomba xam lool bëgg gum bëgg waxi mag ñi moo tax lu ci bari ci poosub dënn bi ba tax lu bari buy wax sax du ko xool waaye bëgg bëggum bëgg ak taalibe moo tax li muy géeju géeju ci wàllu nasaraan yooyu yépp concerné ko waaye dund gi muy dund ak taalibe moo ko yitteel ba tax mbubb moomu muy mi gën a am solo te moo mat a feeñal loolu lay dund waxtu wu ne kon li mu doon loo xam ne ab tàmbali la waaye lim ci fàgg woon bari na lool waaye comme mbir mi ab tàmbali la yaakaar naa ñetti gone ku leen di xëbal boo rendee ñaar ña ka ca des loo ko wax mu gëm ko yaakaar naa nit ki bu fekkee yaa ngi koy dégg aw turam moo lay neex bu ngeen janoo jëmam moo lay neex bu ngeen yàggee jikkoom moo lay neex kon sëñ Abdoulaye euh, leeral gi mu fi def am na solo lool li moom lay dund waxtu wu ne guddi ak bëccëg mag ña nag kenn daf leen a mënta fay ñu mel ni sëñ Babacar Jaxate sëñ Makere sëñ Moussa Ka Cheikh Abdul Karim Cheikh Samba Diarra ak ñeneen ak ñeneen ay mag lañu yoo xam ne dañuy feeñal bu baax liggéeyu sëriñ bi lu mel ni wayu sëñ Mbay wi mu doon wax léegi ne ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di gontal ak a xëy loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy man ba ma ko gisee muy way yu am solo dama ca dolliwaat ñambaas ca tuuti ndax ba mu waxee ne mbaalu ko mooy yowmal xiyam daañu la war ni jéggi mbaam poñale naan li xaq jaam ñi ngay ron joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw ndax mbooloo mépp nga la gaw <clears throat> xawma ci yow lu dul taxaw te jéem mu muñ gàcce gu rëy man dama ca daldi teg ne taalibe buy gëmub sëriñ ba tax mu koy amal njariñ ba fu mu ko mu def jariñ daa foog ne day boroomi may koo xam ne doo boroomi may moyil di sol dara yu rëy di woote bi di def lu rëy tey dogal nit ñi mbir yu rëy sëriñ bu lekk hadiyam gallax ndi ko coca colaam jaaxaan fu noy ubbib teleem ay taalibeem dinañ ko yey sëriñ na miina fande reer yiisaa mu añ du mën a suur tey tari bis fanweeri saar yu gàtt amul li ma doy sëriñ bi gaa yi xëy siyaar ba ngoon ñu dellu soobu kaar ñu dem mu saaflu ay ginaar yowmal xiyam du amulay kon gis nga loolu dama xool way sëñ yooyu mu neex ma lool ma ñàmbaas ci waaye doon jëmm joo waxtu wu ne man dee moom dama ci bàyyi xel lool lool lool ba jàpp ne sax léeg-léeg damay jàpp ne bu may dox man nekkuma sax foog naa ne dee naa wala beneen phénomène la boo xam ne duma jëm may wax ne <clears throat> réew mi dégloo ti leen ma ndax dama fee ñëw di fi def ngan tafan yu néew ma demaat kër dañu ma yónni tey ci yéen mu di ay wax yu ma fiy wax te daldi wàcc ñibbi saa kër yaari ndaw rek mas di am yu ñu yónni daaru duniyaa ku gis leneen wax ma saw kii ñu wax loo day wax mbindeef yi di dégg kii ñu jëf di jëf ñu gis li leen moo wér addunaa tax ma leen di wax ku ci am xel danga koy noonu xam ne noonu la bu lay wor addunaa bon ci nit ki saabu ko dee wor ruuga lay jël njaboot ga yuuxu ku nay ser te bu dee sax waa ji faatu daa bari xaalis ca la yuux yay bare te lépp de ay wor te bu faatoo bañ jàpp bis di ko ñaanal fu ñu jaar def ko bis bu ay di won ak bër ku ne naan dëj bi man la war te dinaa def li ci war lépp ndax ki faatu dama yar fu allah jeeg ajaane woon dina jaal ku ne mas sa coono tey wone sa xër ku ne yor caabi tey wëndeel di ca jaayu bëgg mbooloo mi xam ne daa andi daamar ku ne naan aawo bee jabooti ñu góor ñi am na ñeent ak yi muy doog a feebar ku ne naan aawo bee jaboote ñu góor ñi am na ñeent ak yi muy doog a feebar fu ñu toog yor alis tey déglu appel bëgg gis leen ma mel ni ñoom duñu dem kër àdduna sew ku bàyyi xel ci naxam yi di nga suur lépp lum la may xam ne day wor lii mu lay won dëppoowul ak li ci biiram buntu lay seet ci yow ngir bëgg laa tër bu la songee ba jàggiruur ne la waaw kay tey nga tàggoog sa bokk yi ak jàmbur sa alal jeeg sa soxna yi ba ci doom yi amatoo baat ci ñoom da ngay toxu gi kër këri dunyaa yi ngeen di jël di ko mëbal wàcc kër yee mu boy wallaahi du tiitër kër bu fekkee na doo fa sax nga am xel tabaxil kër yowmal xiyaam mu sa tiitër jonga maag daama rek étage téléphone bi ku fi am yii ne jekk naa wacc gee kër te li leen war ci seen alal yi bu génnoon doo fi seen kuy tabax étage di ko def kër hôpital yaa ngi nii ñu wàpp ko feese ordonnance te ñu wér ba faatu ci ay lor koo ci diis soxla day na boo ko wutiw lay di la dawloo ba far layam wa di ay nar koo ci diis soxla day na boo ko wutiw lay di la dawloo ba far layam wa di ay nar man mi koy wax ak yéen ñi toog di ma déglu ku ci waajul musiba dal ko bu bu koy war kàll naa leen wax nay wolof làkk naa leen yet yee am ku yeewul xaw ma say mbir kàll naa leen wax nay wolof làkk naa leen yett yee am ku yeewul xaw ma say mbir allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman loolu laasmaa la buñ ci doon jàlle rek xam naa bis bu film bi dawee ñoo xam ne bee bi jar na cent kon sëñ bi bisimilah la ci wooy wooy na ay valise valise valise ci fànni xam-xam yépp day wooy rek ku yàlla dimbali la ci wooy wolofal moom ni mag ñi meloon moom sëñ Tuubaa ko tànn ci jamono yi mu nekk pàgguti sëñ Tuubaa waxam lu ne lay woy fànn yépp te da koy natt bu di ko woy a am lépp jàmbaar dëgg la sëriñ bi eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, sëñ Moustapha Diop ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman